أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الساعة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما عليك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin <clears throat> wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayidi alawalina walaxirin sayidina wa habibina shafiina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain radi allahu tabaraka wa taala an qutbil arifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi almuhtadin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 gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu xadis bi mujj ci baabu fadl salaatul asr bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu julli tàkkusaan gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax mbiru malaaka yi nga xamante ne dañuy awwonte ak ci ñun maanaam ci guddi gi ak ci bëccëg gi yataaqabuuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahaar wa yajtami'uuna fi salaatil fajri wa salaatil asr thumma ya'ruju alladhina baatu fiikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaquluna taraknahum yusalluna wa ataynahum wa hum yusalluna taraknahum wa hum yusalluna wa ataynahum wa hum yusalluna mu ne am na ay malaaka yuy awoonte ci yéen ñenn ci guddi gi la ñuy malaaka ci guddi gi ak malaaka ci bëccëg gi ñu ngi daje nag ci julli suba ak julli ci takkusaan topp nag ñu daal di yéeg yëkkatiku maanaam yéeg euh, bu ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi fanaanoon nag bu ñu yéegee nee na borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen di laajte moom mooy gën a moo gën a xam li mu li li nga xamante ne moom la leen di laaj mu ne leen a ah, naka ngeen bàyyee sama jaam ñu ne ko a ah, ñun de dañ leen a bàyyi fekk ñuy julli naka noonu dañ leen a dikkee woon itam fekk ñu doon julli. bokk na ci buntu yi ñu gisoon tamit mooy baabu man adraka rak'atan min al-'asr qabla al-ghurub buntu ki nga xamante ne moom moo fekke moom moo dabe ab rakka ci takkusaan laata sow jant bi ñu gisoon ci hadith sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne idha adraka ahadukum sajdatan min salati al-'asr faqad qabla an taghriba ash-shams falyutimma salatahu wa idha adraka sajdatan min salati as-subh qabla an tattali'a ash-shamsu falyutimma salatahu mu nekk ki nga xamante ne moom mooy ki dab julli ki ki dab euh, képp koo xamante ne dafa dab benn rakka bu dabu kenn ci yéen dabe benn benn sujjóot laata euh, maanaam ci tàkkusaan laata sowog jant bi na daal mottali julleem maanaam mooy bu mu ko dagg na ko daal di mottali am na ci beneen riwaaya ma faqad adraka al-asr maanaam ne dab na li nga xam ne mooy julli euh, tàkkusaan bi waaye su fekkente ne dafa am tamit ku dab benn sujjóot ci yéen ci jullik subaam maanaam laata jant bi di di fenk na mottali tamit julleem gisoon nañu ci att yi nga xam ne ñoo ci ajuwaan naka noonu gisoon nañu ngeen maanaam yeneen ñaari hadith yi bu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al ak bu sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamante ne dafay leeral ngëneel bi nga xamante ne moom la xeet yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ci kaw yeneen xeet yi maanaam te ak ti leeral googu ti di leeral ne tamit ne jant bi mi ngi sox maanaam maanaam ti tàkkusaan mi ngi jeexee fu jant bi di sox loolu di dëgëral mazhabu hanafiyya yi rahmatullahi alayhim waaye naka noonu tamit noonu la nekkee ci lu ñu joyal itam li nga xam ne moom la wax mboolem yeneen fuqaha yi wax rahimahumullah léegi ñu war a gis insha allahu taala baabu maanaam ginnaaw ba léegi nag wax maanaam jeexal nañu waxtu ti waxtu tàkkusaan léegi ñu war a dugg insha allahu taala ci waxtu timis ak li nga xam ne moom moo ci nekk ci ay atte mu ne baabun bunte ngi nii waqtul maghrib maanaam léegi nag euh, waxtul maghrib mooy waxtu timis euh, timis maanaam maghrib dañ koy wax maghrib ngir ne maanaam euh, ndax xam ngeen ne asr dañ koy wax asr ngir asra comme niñ ko waxe woon moom mooy weñ maanaam mooy comme bu ñuy weñ wala nal maanaam loolu moom mooy bu ñu jëlee di pressé dara ngir ne waxtu tàkkusaan dafa nekk waxtu wi nga xamante ne moom mooy bi gën a jafe bokk na ci gën a jafe julli li tax moom mooy day fekk nit ñi nekk ci seen i soxla dëgg dëgg dëgg seen diggu soxla loolu bokk na ci li tax waxtu tàkkusaan bokk ci nekk waxtu wi gën ci waxtu yi ngir ne waxtu la woo xamante ne nit ñi dañuy aajo nekk seen digg aajo nekk seen diggu soxla ndax yeneen waxtu yëpp dangay ngay gis ne bu fekkente ne suba gi la day fekk ñuy doog a yeewu bu dee tisbaar gi la day fekk ñuy dem war a noppaliku ji maanaam pare nañ seen liggéey bu dee tàkkusaan nag ci digg liggéey bi la leen di bu dee timis wàcc bu dee ña ngay noppalu ci seen biir kër ya maanaam kon loolu bu ñu xoolee kon tàkkusaan mooy waxtu wi nga xam ne moo leen di njëkk te loolu moom mooy njëkk googu nag mooy al asr moo tax tàkkusaan maanaam ñu tuddee ko al asr te bokk na ci tamit ngëneelu tàkkusaan moom mooy moom mooy waxtu wi xam ne moom la yàlla waate ndax wal asr la wax maanaam mu tuddee ko saar ne wala asr innal insaana la fi xusr te boo xoolee asr day tekki takusaan day tekki tamit jamono mm-hmm. waaye euh, maanaam bu fekkente ne dañ koo atte ci firee ko jamono maanaam firee ko takusaan tamit dañu gis ne kon moom mooy waxtu yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala waate naka noonu gis nañ gëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ak màgg gi nga xamante ne moom la màgg wëllif yeneen waxtu yi mm-hmm. gisoon nañ ko ci buntu yéemees walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu daal di gis waxtu bi nga xamante ne moom mooy maghrib maghrib mi ngi jóge ci maanaam muy bërëb mooy wala jamono bi nga xam jamono ji nga xamante ne maanaam euh, ismu zaman la maanaam mooy jamono ji nga xam ne ci la jant bi so loolu moom mooy maghrib loolu moom moo tax bu fekkente ne jant bi dafa so dafa am julli boo xamante ne moom mooy ñëw julli boobu moom la ñu tuddee salaatul maghrib mooy julli timis moom mooy sow jant bi loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax di ko leeral mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne kon ci jamono jooju ci la waxtu timis di ñëw ndax xadis sayyidina ndax xadis imamati jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamante ne dafa ñëw ci waxtu timis maanaam fekk mooy bi jant bi sowee naka noonu comme ni nga xamante ne nañ ko gis inshaa allah ci xadis sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne dafa wax ne wasta wal maghriba iza wal maghriba iza wajabat maanaam ne bu fekkente ne euh, timis moom mi koy julli su fekkente ne euh, mooy jant bi dafa sox maanaam loolu kon moom mooy bu jant bi wàccee comme ni euh, loolu moom lañ ko daan julli kon ñu boolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne waxtu timis foofu lay tàmbalee léegi waxtu timis ana fan lay jeexe loolu moom moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax mu indi ta taaliq bi nga xamante ne moom lay indi jële ko ci al imam mu ne wa qaala wax na Ataa mooy al imam Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala mu ne yajma dana dajale al maridu aji feebar ji bayna al maghrib ci diggante timis wal isha ak gée loolu muy leeral ne kon maanaam li nga xam ne moom la ci namm moom mooy na su fekkente ne euh, timis dafa jot euh, gée gée bu fekkente ne timis da dafa dafa jot gée euh, ba gée di dugg boobaa ñu ngi ci biir waxtu timis bi loolu la ci namm moo tax mu ne mëneef na leen boole loolu boole gi leen mën a boole mooy waxtu uzrin maanaam ci Shafi'i rahmatullah mooy ne waxtu wi nga xamante ne ki am ngant daf leen di mën a boole waxtu woowu nag comme ni nga xam ne noonu la ko mboolem borom xam-xam yu rahmatullah alayhim dëppoo bi dafa am ñaari mbir yoo xamante ne mëneef na ko boole mooy euh, tisbaar ak takkusaan mëneef na leen a boole naka noonu timis ak gée mëneef na leen a boole waaye boole yi day ñëw ci ñaari anam anam bu njëkk gi moom mooy mooy mooy boole boo xam ne sunna la beneen boole bi mooy bi nga xamante ne ruxsa la maanaam mooy woyofal la boole bi nga xamante ne mu sunna la moom mooy comme bi nga xam ne moom la ñuy def ca euh, ca euh, Arafat ak ca Muzdalifa maanaam ñoom euh, nga xamante ne moom boole yooyu yooyu sunna la maanaam mu am nag boole yi nga xamante ne ñoom ñooy boole yi nga xam ne ay woyofal lañ loolu li koy waral moom mooy tukki mooy ak safaru beneen bi ci def moom mooy almaradu mooy feebar ngir ngir ne coono gi nga xamante ne moom moo nekk ci tukki jëmmi coono jooju moom moo nekk ci feebar wala lu ko beneen bi ci def moom mooy almatar mooy taw loolu nag comme ni nga xam ne noonu lañu ko gis woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma te daañ ko gën a gisaat inshaa Allah beneen bi ci def nag mooy boole bi nga xamante ne boroom xam-xam yi dëppoowuñ ci te loolu tamit gis nañ ko moom mooy ne bu fekkente ne nit ki dafa am ay aajo yu tar wala mbir moo xamante ne xat-xat la wala yu mel noonu ndax war naa mën a boole tisbaar ak takkusaan wala timis a gée le fait que nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax ji fii day tekk la ne kon timis day dem ba gée ngir ne su fekkente ne timis day dem ba gée moo tax imam al-Ata ibn Abi Rabah euh, rahimahullah daal ne euh, dañuy dem maanaam timis ak bu fekkente ne nit ki dafa feebar mën naa boole timis ak gée waaye lool tamit daañ ci gën a ñëw insha allahu taala te euh, ngir ne euh, waxtu timis fa mu yem ak waxtu euh, ci biir borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ak wuute yi ñu ci wuute daan ci ñëw léegi insha allahu taala ci hadith yi nga xamante ne moom la ñuy ñëw insha allahu taala mu ne qaala Euh, imam al-Bukhari euh, maanaam waxu euh, waxtaa bi nag imam Abdurrazzaq moom moo ko jëlee ci al-imam Ibn Jurayj rahmatullah alayhi mu jëlee ko ci al-imam Ata ibn Abi Rabah radiyallahu ta'ala anil jami' mun qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Mahran te moom mooy al-Jammal Abu Ja'far ar-Razi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi gën a maanaam mooy moom mu ngi gën mi ngi ci turam ak ci dàqantalam di Abu Jaafar moom mi ngi génn àdduna deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa ci njaal beenu at gi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci ne ndax deux cent trente-huit la génn àdduna wala deux cent trente-neuf waaye maanaam mi ngi génn àdduna ci njaal beenu deux cent trente-neuf gi loolu euh, rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari waxe rahimahullah euh, moom euh, mooy imam bu hafiz bu mag boobu rahimahullah ñi nga xam ne ñoom la solo ñoo solo ci ñoom la solowee mooy ku mel ni nitu yàlla bu sell bu mag boobu fud al imam ak ku mel ne Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi ak ku mel ne Sufyan ibn ak Khatib ibn Ismaïl ak Jarir ibn Abd hamid ak Isa ibn Yunus ak Ata ibn Muslim ak al-Walid ibn Muslim ak imam Abdurrazzaq as-San'ani ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ne ñoom wala boog ñu nuróog ñoom ak ni nga xamante ne nag ñoom ñoo soloowee ci moom bokk na ci imam al-Bukhari rahimahullah imam al-Bukhari ñaari xadis rek la soloo ci moom mooy suñu xadis bi ak beneen xadis bu di ñëw inshaa Allah imam Muslim soloo na ci moom fukki xadis ak juróom benn imam Abu Dawud soloo ci moom ñetti euh, xadis ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñetti ñi rek ñoo solo moom kon bu ñu xoolee dinañ gis ne ci kutubu sitta ba mu jeex moom ñaar fukki xadis la ci am ak benn maanaam te ñaari ñoom ñoo nekk ci saxiix imam al-Bukhari fukki ak juróom benn nekk ci saxiix imam Muslim ñett nekk ci sunan imam Abu Dawud rahmatullahi ala al-jamii' bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo moom mooy al imam Abu Zur'at ar-Razi ak imam Abu Hatim ar-Razi ak al imam Musa ibn Harun ak Ahmad ibn Ali ibn Ismail ibn Ali ibn Abi Bakr ar-Razi ak al-Hasan al-Abbasi ar-Razi ak Muhammad ibn Ibrahim at-Tayalisi at-Tayalisi moom ñii ñoom ñoo ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo solowee ci moom kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñett rek ñoom ñoo solo ci moom yeneen ñett ñi solowuñu ci moom rahimallahu al-jami' qaala mu ne haddathana al-Walid te moom mooy al-Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dakantam nekk Abul Abbas mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bokk ci siqaatu e, taabi'i taabi'i ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta e, mu ne e, mu ne qaala nee na haddathana al-Awzaa'i te moom mooy imam bu mag bi faqihu wa ahlu Shaam radiyallahu ta'ala anhu al-imam uh, uh, abu abd uh, abu Amr Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Awzaa'i moom muy waa Shaam te dëkkoon ca Dimashq maanaam Damas abu Amr al-Awzaa'i mooy dàqantalam rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alayhi wa alihi euh, wa sallam nekk nitu yàlla bu sell naka noonu nekk borom xam-xam bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ta'ala anhu qaala mu ne haddathana Abu an-Najashi euh, Suhayb moom Ata la tudd rahimahullahu ta'ala mooy Ata ibn Suhayb al-Ansari Euh, moom euh, mi Abu Najashi al Ansari rahimahullah euh, moom ci xaqiqatan gisu man xamuma ko wax ci ay mbirum maanaam kañ la génn adduna ak yu mel noonu maanaam dañ waaye boole nañ ko ci siqaat yi rahimahullahu taala mawlaa la nag maanaam jaam la boo xam ne ki ko mooy sang bu mag boobu ak Sayyidna Rafi' ibnu Khadij radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne dégg naa qaala mu ne sami'tu dégg naa Rafi' ibnu Khadij radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Abdullah dañ ko xam Abu Khadij muy Rafi' ibnu Khadij ibnu Rafi' ibnu Adi ibnu Zayd ah, ah eh, radiyallahu ansaari radiyallahu ta'ala anhu moom ci waa muy waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalaam moom mi ngi génn adduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa fekke na Uhud ak Xandaq waaye nag bisu Badar fekkewu ko ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàpp woon ne dafa nekkoon gone mooy euh, euh, euh, dégg nga moom kon moom radiyallahu ta'ala anhu Euh, kon euh, Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko jullee mi ngi génn àdduna fekk mi ngi amoon quatre-vingt-six ans euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi mu ne yaqulu mu ne kunna ñun kat nusalli daan nañ julli al-maghriba timis ma nabi di ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yanfarifu mu daa di dem ahaduna kenn ci ñun maanaam muy mu jóge ci julli gi génn wa innahu te li wér boor mooy moom bu ñu gisee ni ba mu ba bu defee loola bu ñu jullee ak yenente bi ba noppi sallallahu alayhi wasallam ba na ba dem la yubsiru dana gis maanaam moom mawaaqi'a bërëbu nablihi xeejam maanaam mooy flèche bi nga xamante ne moom bu ko sànne bu sànne benn flèche fi flèche bi di dal moom dana ko séen maanaam dina xam ni fee la exactement maanaam li mu ci namm nag mooy ne bu ñu jullee ba noppi ba génn day continuer di leer maanaam du day day continuer di leer mel ni ñu ngi ci bëccëg ba léegi maanam loolu moom mooy lan mooy jant bi day so rek ñu daal di julli maanaam du ñu xaar leneen yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan doxale moo tax mu daal di koy wax ne naa kon loolu la bokk na ci luñ ciy jànge moo ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu woowu la koy julli hadith sayyidina imamatu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam itam day tegtale loola ngir ne ñaari fan yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dafa ñëw ñaari yoon ci maanaam fan bu njëkk bi bi jant bi soowee la ñëw ñaareelu fan bi bi jant bi soowee la ñëw loolu nag moom moo tax mbooloo ci fuqaha u maliki yi ak fuqaha u shafi'i rahmatullah alayhim daal di wax ne waxtu timis benn waxtu kefe la maanaam mooy lan mooy bu jant bi soowee li nga xamante ne bu dee ma fuqaha u maliki yi la rahmatullah alayhim ñoom day maanaam mbooloo ci ñoom du ñëpp mais mbooloo mu bari ci ñoom dañuy wax ne bu jant bi sowee la nga man cee defar waajal sa bopp li nga xamante ne masalan comme nga mën cee jàpp sol ci yëre naka noonu daal di ñëw ñu ñu ñu ñu nodd ñu daal di taxawal waxtu wi ñu daal di koy julli maanaam loolu lu tolloog loolu kese la amul leneen ni nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha euh, Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ni waxtu wi ñu mën a julli kese la ak boo mën a teg ñaari rakkaay yi nga xam ne mooy ñaari rakkaay naafila yi jeex na loolu mooy tamit timis foofu rek la yem maanaam dafa gàtt lool comme loolu moo tax ñu naan kon timis gi daa gàtt waaye nag li nga xamante ne moom mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day tegtale na timis gi gàttiwut noonu maake bokk na ci li koy tegtale mooy ne jullee na suuratul A'raf ci timis beneen mbir bi koy tegtale mooy ne day jullee na suuratul Tuur ci timis naka noonu jullee na euh, suuratul Mursalaat d'ailleurs sax moom lu bëri saar tollu noonu daf ko daan jullee timis lu bëri te loolu de bokk na ci li muy tegtal ba nga xamante ne saar bi mu mujjee jullee ci ñun mooy wal mursalaati urfan fal aasifaat aasifan ba saar ba jeex maanaam te loolu moom mooy comme li nga xamante ne moom lay tegtale kon mbir mi gàtt wut noonu loolu tamit bokk na ci yeneen mbir yi koy dëgëral bo hatta imaamu Maalik rahimahullahu taala li nga xamante ne moom la jàngale moom ci mu waxtaan bi nga xamante ne moom la mujjee jàngale dafa ne bu julli timis jotee bu fekkente ne julli nga. Euh, euh, mu ne Yahya ibn Yahya al-Laysi rahimahullah nee na man ma laaj imaam mu ne mu ne mu ne nee na mu ne imaam Malik nee na rahimahullah ne bu fekkente ne euh, maghrib ash-shafaq néew na mu ne génn ngi li yaa ngi génn ci timis dugg nga ci waxtu gee maanaam loolu kon day tegtale ne waxtu timis gi hatta ci imaamu Malik rahimahullah ci mujjantalum li mu mujjee jàpp mooy loolu ndax moom loolu la mujjee jàngale beneen mbir bi nga xamante ne moom moo tax ñu bëri tamit ci fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne moo tax al imam euh, Abu Bakr ibn al Arabi rahimahullahu ta'ala ci Aaridatul Ahwazi bi mu sarh sunan imam at-Tirmidhi ak ci al-Qabas bi nga xamante ne moom la sarh euh, Muwatta bu imam Malik ibn Anas ñaar ñi rahmatullahi alayhi dafay lee wax ne waxtu ni li ma dane mazhabu imam Malik sax mooy ne waxtu timis maanaam mooy ngir bi mooy ne waxtu timis ba foofu la jëm maanaam ba maghrib ba shafaq la maghrib ba shafaq nag mooy faddu li nga xamante ne mooy rëdd rëdd yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bu jant bi sowee waaye loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw ala kulli xaal nga xam ne moom lañ ci namoon moom mooy waaye ñoom safaq rëdd rëdd yooyu mooy yu xonk ñoom yooyu lañ ci jublu te beneen bi ci def moom mooy ne euh, imaamu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyey rahmatullah alayhim ñoom tamit dañoo jàpp ne ak xanaabila yi xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom it dañoo jàpp ne maghiba shafaqi fala Euh, timis yam naka noonu euh, loolu mooy mazhabu xanafiye yi rahmatullahi alayhim sauf que xanafiye yi rahmatullahi alayhim dañoo xaajaloo ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi dañoo jàpp comme jumhur mais magriba shafaqi fa la timis yam maanaam fa la timis yam te fa la gee di tàmbalee waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy beneen partie ci xanafiye yi rahmatullahi alayhim te loolu mooy bu ñuy tudd mazhabu xanafiye yi loolu moom mooy li ñuy gën a tudd mooy ne weex weex yi maanaam mooy du xonk-xonk yi maje ba safaq ñaar la ndax safaq ñaar la maanaam mooy rëdd rëdd yi bu ñuy deñ ñaar la benn bi mooy xonk-xonk yi bi ci def mooy weex-weex yi léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi eh, rahmatullahi alayhim li gën a siiw ci ñoom mooy dañu weex-weex yi dañu weex-weex yi nag day ñëw bien après dañu xonk-xonk yi loolu moom mooy kon ah, ma moom mooy eh, eh, maghrib shafaqi insha allahu taala daal ñëw ci gën koo leeral waaye liñ ci namoon rek mooy leeral ne maanaam ji moom mooy mazhabu fuqaha yi rahmatullah alayhim ci waxtu julli timis ana kañ lay yem ak maanaam ana kañ la tàmbali ak kañ la yem dëppoo nañ ci kañ la tàmbali waaye dëppoo wuñ ci kañ la yam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadith bi fii rek la ko indi naka noonu imam Muslim moom it indi na ko benn yoon kese hadith numéro 637 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal na ko hadith numéro 17275 euh, kon waa ashaabu kutubu sitta maanaam li nga xamante ne moom mooy ñett rek ñoo ko ci indi yeneen ñett indi wuñ ko beneen bi ci des moom mooy ñett ñu ko ci indi kenn ku ci nekk benn yoon dong nga ko indi ci sa téere rahimallahu al-jamii' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab lay haddathanaa Muhammad ibn Bashshaar te moom mooy euh, Bundaar mooy euh, Abu Euh, euh, moom mooy euh, al imam Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi rahimahullah muy Abu Bakr al-Basri di waa Basra rahimahullahu taala comme mooy mu gën a siiwee ci Muhammad ibn Bashar siiwee tamit ci Bundar mi ngi génn adduna 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 252e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne waa ashaabu kutubu sitta solo lañ seen ay hadith directement mu nekk seen sëriñ moom Muhammad ibn Bashar bi kenn la ci ñoom mu nekkoon nag imam bu mag bi ci waa Basra rahimahullahu taala nekk sëriñu waa ashaabu kutubu sitta muy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimahullahu jami'a naka noonu moo tax da daal fu ko réewu tamit ci le fait que imam solo xadiisam ci tiirim daan naa daan saxee bi gis ngeen day daan dem ci yeneen moromu sëriñ naan leen gis ngeen man saxee imaamul Buxaari samay samay xadiisam ba ko maanaam loolu da bokk na ci li mu doon fuukaréwoo rahimahullahu taala te loolu day wane màggaay imaamul Buxaari ndax xam ngeen ni hmm, le fait que am mu mu nekk lu rëy ci moom mooy te moom mooy sëriñu ki muy wax loolu day wane ni ki muy wax kooku doonte taalibeem la waaye ki wax ku màgg la fa moom mu ne qaala neen haddathana Muhammad ibn Ja'far te moom mooy Gundar Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullahu ta'ala di taali di uh, doomu jiit lay uh, imam Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki rahimahullah ñu ngi génn gane adduna euh, mooy Abu Bistam al-Wasiti summa al-Basri rahimahullah moom ñu ngi gane adduna quatre-vingt-deux ñenn ñi kat ba ci quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax amirul mu'minina ci hadith moom mu nekk tamit imam ci waa jarh wa ci ak jarh wa ta'dil maanaam di jam nit ak di ko di di di seede ak maandu teel maanaam mu nekk ci imam nekk ki nga xam ne taala nekk comme ni moom lañ doon wax ne moom mooy sababal tuubag ki nga xam ne mooy al imam Abdullah ibn Masamat ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala moom ay hadisam ni ngi ci kutubu sitta mu uh, an Sa'd te moom mooy uh, Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf uh, di di sëtu Sayyidina Abdurrahman Awf radiyallahu taala anhu muy Abu Ishaq mooy daqatal <laughs> dañ ko tamit Abu Ibrahim muy Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf nga xamante ne mi ngi gën a adduna cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak al imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ñoom ñoo bokk benn at bi nga xamante ne ci la ñu génn adduna mooy cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit mu bokk ci waa madinatul munawwara comme imam az-Zuhri rahimahullah ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam mu nekk ki nga xam ne moom tamit ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne an Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali muy sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci shurafa uyu daxantam ne ko Abu Abdullah al-Madani bokk waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Euh, wala bokk maanaam bokk ci waa ahlul bayt plutôt maanaam euh, ngir ne sayyidat Fatima du du euh, waaw mooy mooy maamam naam ndax sayyidna Hasan di doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sayyidna Hasan mooy maamam maanaam Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Ali maanaam mooy di doomu Fatima di doomu Zahra di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Abdullah al-Madani radiyallahu ta'ala anhu Euh, maanaam moom baayam mooy amran bokkut ak ki nga xamante ne euh, maanaam moom baayam mooy amran am na ñuy wax tamit ne Omar ibn al-Hasan waaye haqiqat amr la moom mooy baayam amma euh, Omar kooku doomu Seydina Ali la ndax na Ali dafa am doom ju tudd Omar ibn Ali ibn Abi Talib am na tamit doom ju tudd Aboubacar ibn Ali ibn Abi ne ñoom ñaar itam. bokk na ci limu maanaam maanaam tuddee na leen ay seen ay doom euh, maanaam tuddee na leen ñoom ñaan ñëpp doomam maanaam loolu day wane ni nga xamante ne ne moom la Cheikh ay di wan wax naan ñoom dañoo noonoo woon loolu xam ngeen ni yanuwut maanaam waaye euh, kon moom mii nga xamante ne waa ahlul bayt la di waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na qad qadima dëgmal na al-Hajjaj te moom mooy al-Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi euh, ki nga xamante ne mooy ku doy waar koo kee nga xamante ne euh, moo nekkoon kilifay waa euh, jamono jooja nga xamante ne nekkoon nekkoon Makka am na tamit ñoo xamante ne baat bi maanaam dañuy wax ne comme li al-Kirmani wax ne xujjaaj la maanaam mooy ajkat yi waaye li wér mooy ne xajjaaj la maanaam xajjaaj ibn Yusuf as-Saqafi la mu ne fa sa'alnaa maanaam comme moom danaan yéexee julli gi moo tax moo lool moom moo tax mu daan maanaam moom moo tax euh, bi mu ñëwee ñoom mu ne fasal naa ñu laaj Jaabir ibn Abdullah maanaam bu ñu xoolee subhaanallah sayyidina Jaabir radiyallahu anhu waa kër yenente bi sallallahu alayhi dañ ko daan seeti lu bari bu ñu fàttali ko euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise ci xadiis cangaayam farata gi tamit noonu la demee woon maanaam fi tamit moom mi bi mu ñoom tamit noonu la maanaam ñoom bu leen daal jaaxal lu bëri ñoom waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam même waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan dem di seet ji Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghunm ibn Ka'b ibn Salamat al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu Euh, Abu Abdullah mooy daakantalam dañ koy xamit Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi gane adduna fukki at fukkeelu at ak juróom benn laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy seizième année mi ngi génn adduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-muksiruna li ñu ëpp li nga xam ne ñoom lañ solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu solo 1540 hadith moom mooy musnad euh, muttafaqun alayhi maanaam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo ci 58 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 26 hadith imam Muslim wéetoo ci 126 hadith ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne biñ ko ko laajee ñu ne ko waaw ndax julli gi moom Hajjaj ñu ngi ko yéexee nii lii jaaro la waaw wala déet fa qaala moom mu ne ndax comme niñ ko xamee woon waa Banu Umayya dañ daan yéexee Eh, julli ji comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon fa qaala mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi muy leeral yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka la daan jullee waxtu yi juróom mu ne <coughs> loolu bokk na ci liñ ciy xame moom mooy ne bu fekkente ne mbir dafa lënt wala boog mbir xew <coughs> te nit ñi xamuñu naka la maanaam lu jaadu ak lu jaaduwul ñu war a delluwaat ci borom xam-xam yi ngir ñu mën leen a ngir ñu mën a am lu leer ci mbir yi loolu moom moo tax ñoom donte te loolu tamit day wane ne teral ngay xam-xam moo jiitu ci kaw teral ngay deret maanaam ngir ne ñoom bi ñu ñëwee ci euh, ànd ak ne waa kër yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di sëtum direct sallallahu alayhi wa sallam terewul ah doyloowul ne ñun suñu maam moo yoroon diine ji moo ko fi indi kon ñun ëppante lañ ak di dem di laaj kenn déedéet. dañoo dem mu wàcce seen bopp dem ba ci kanamu borom xam-xam bi ñu laaj ko ne ko lii lan moo xew dañu bëgg nga jàngal ñu lan mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mu ne nag euh, euh, moo tax euh, mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lool tamit dañ ci xamee ne ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum seen mbir yëpp ak salaf yi maam nit ñu baax ñu njëkk mag ñu baax ñu radiyallahu anhum lii seen bi mooy ne tout le temps dañuy delluwaat ci wax wala jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy référence bi moo tax ñu ne yenente bi de nii la daan defare sallallahu alayhi wa sallam baaxoo na ne yusalli daan julli az-zuhra tisba bil haajira ci jamonoy gàddaay gi maanaam mooy bu tàngee jant bi bu nekkee ci digg njolloor ba nga xam ne day tàng nit ñi dem daal di bàyyi seen liggéey yi dem noppaliku ci wala boog ñu euh, euh, bàyyi seen tool yi ak yu mooy euh, wala boog gëllëm ya dem noppali ko ji ca kër ya ak yooyu yëpp mu ne wal asra tàkkusaan bi nag wa shamsu daf ko daan julli fekk jant bi naqiyatun mi ngi fekk wecc maanaam loolu moom mooy jamono ji nga xamante ne comme niñ ko gisee wa shamsu murtafi'a ak wa shamsu hayya maanaam wala ci beneen riwaaya murtafi'atun hayya maanaam mi ngi yëkkatiku di dund dund maanaam di tàkk maanaam di set set wecc jant bu jamono jooju la daan julli tàkkusaan wal maghriba timis nag mi ngi ko daan julli isa wajabat maanaam mooy bu jant bi wàccee maanaam wajabat li muy mooy daanu comme ni nga xamante ne comme lu alfaro wa fa isa wajabat junubuha ah, ah, ah dégg nga su fekkente tene ah, wàllam mooy wàllu gëllëm yi fa isa wajabat su daanoo junubuha fakulu minha wa at wa at'imul qani'a wal mu'tar maanaam bu fekkente ne gëléem gi wàllam gi dafa daanu bu boobaa da ngeen ci lekk te ngeen may ci ñi nga xamante ne ngeen leele ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi kii aji aji soxlo ji ak ki nga xam ne moo nekk ci xat-xat ak maanaam ak aajo wo dund gi maanaam kooku noonu na ngeen ko ci jox mu leele ko loolu moom mooy euh, wajabat moo tax baatu wajabat ci alquran ci ci hadith yeneen ci bi sallallahu alayhi bu fekkente ne comme par exemple bu naan ko ghuslul jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim maanaam julli takkusaan dafa teg jull euh, sangu sangu ajjuma maanaam dafa tegu ci kaw dafa daanu ci kaw képp koo xamante ne euh, euh, dafa gis maanaam dafa gént loolu li muy tekki du tekki ne farata la ndax baatu waajibun en tant que mustalah maanaam mooy terminologie bi fuqaha yi di jëfandikoo loolu daal daanuñu ko jëfandikoo jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sahaaba bi radiyallahu taala anhu muy sayyidina Jaabir radiyallahu anhu daan ne fii wal maghriba iza wajabat daan ne takku timis gi mooy bu fekkente ne dafa wadd maanaam mooy wajabat li ñu tekk mooy lu wadd mooy comme buñ naan tamit comme ni niñ ko gisee ci aaya bi léegi ci wàllu gëlle bi mu ne wal isha <coughs> maanaam kon fii dañuy gis ne lii dafa dëppoo ak lii sayyidina Abu Barzah al-Aslami radiyallahu taala anhu nettali bi nga xam ne moom la ko laaj euh, euh, moom lañ ko laaj ne ko naka la yenente bi sallallahu dan wasallam daan jullee julli tim julli juróom yi ba euh, Sayyaar ibn Salama nga xam te ne moo nettali rahimahullah moo nettali hadith bi ba mu ko waxee dafa ne waaye fàtte naa la mu waxoon ci timis Sayyidina Jaabir radiyallahu anhu ci beneen hadith bi léegi xam nañ léegi la mu wax ci timis ngir mu ngir ne ñoom ñëpp ñoo nuróo li ñuy wax mooy wasam mooy mooy jant mooy su jant bi sowee ci la daan ah su jant bi duggee rek mu julli timis wala isha ak gée nag ahyaanan wa ahyaanan ahyaanan léeg-léeg wa ahyaanan ak léeg-léeg maanaam loolu lu muy tekke moom lay firi ci kanam maanaam léeg-léeg mu def nii léeg-léeg mu def nee loolu la baat bi di tekk ahyaanan léeg-léeg mu def nii wa ahyaanan ak léeg-léeg mu def nee mooy la mu ne izaa ra'aahum su leen gisee ijtamahu <coughs> ñu dajaloo ajjala <coughs> mu daal koy gaawe maanaam tey bu gisee ne ah gars yi teel nañu ñëw ci jàkka ji ngir waajal gée mu daal di gaawee julli gi mu teel koo julli wa izaa ra'aahum su leen gisee nag ibdu abdu taw ñu yéexee ko ñuy axara mu yéexee mu mujj mu nekk ba ci kanam wa subhu suba nag moom kaanu nekkoon nañ aw wala boog kaane nekk na. raawi moo sikki sàkka ndax kaanu la wax wala kaal kaan ak lu mënti xew kaanu mooy ñoom ñëpp doon nañ def nii aw wala boo kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yusalliha daan ko julli bi galatin ci lëndëm maanaam mooy jamono ji mu ko daan julli da fekk mu ko muy lëndëm maanaam moom noonu la daan julli heure boobu la daan julli suba kon lii <coughs> hadith bi <coughs> day tegtale kon waxtu timis ni xamante ne loolu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy day leeral waxtu timis bi ana kañ lañ ko daan julli ak kañ lay tàmbali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da julli daa iman maanaam da ko daan teel julli loolu nag moom mooy kon euh, euh, kon euh, gi waxta tamit juróomi julli yëpp naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe imam al-Bukhari rahimahullah dina indi wax hadith bi hadith numéro 565 insha allah

kon da gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi <coughs> imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa al-Makki ibn Ibrahim te moom mooy euh, moom moom moom mooy nga xamante ne moom la imam al-Bukhari solo li ëpp ci xadisam yi nga xamante ne ñoom ñooy xadis yu euh, mooy mooy mooy sulaasiyaat yi ñi nga xamante ne ñoom ñetti nit rek a dox ci digganteem ak imam al-Bukhari ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Makki ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Farqad euh, moom <coughs> Abu Sakan moo nekk dàqan salam mi ngi génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa dafa teel a génn àdduna moo tax ci sëriñam yu mag yi la bokk wala sax muy sëriñam bu gën a mag bi moom moom Makki ibn Ibrahim ah, dañuy wax Makki ibn Ibrahim comme dañuy wax al-Makki ibn Ibrahim ah, ah, moom imam al-Bukhari solo na ci moom fanweeri hadith yoo xamante ne fukki ak juróom-ñaar ñoom indi ci benn jëmmi càll léegi nga xamante ne moom mooy sulaasiyaat euh, yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci euh, biñ ko mujjee tudd. Mhm. gisoon nañ ko leeral ko wala boog ci yéen ko mujjee tudd imaam al-Bukhari euh, imaam Muslim solo na ci moom benn xadis imaam Abu Dawud solo ci moom ñeente xadis waaye day am ku dox seen diggante imaam al-Bukhari rek ko fekkee mhm. ndax jamono ji mu génn àdduna mhm. deux cent quatorzième année dafa teel. ah moo tax imam al-Bukhari rek ko fekk waaye ñu ci def tamit imam Muslim solo na ci moom benn xadis boo am ne dafa am ku dox ci diggante moom imam Abu Dawud ñeenti xadis imam at-Tirmidhi ñaari xadis imam Ibn Majah benn xadis kon dinañ gis ne ci solo wut ci moom moom mooy an-Nasa'i imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Yazid ibn Abi Ubayd te mooy Abu Khalid al-Aslami al-Hijazi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag <coughs> mawla la jaam bu kii ko goreel mooy Sayyidina Salamata ibn Akwa radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom la solo weesu moom hadith lu ëpp ci Euh, kon moom ay euh, moom tamit hadisam euh, ñu ngi ci kutubu sitta moom mu solo kon ci ca jëmmi càllale googu mooy sayyidina Salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu muy Salamata ibn Amr ibn ta'ala anhu nga xamante ne maam bu ñu naan Sinan ibn Abdullah moom mooy Akwa moom la ñuy wax Akwa mm-hmm. dégg nga moom Abu Muslim kon mooy dàqantalam bi mu ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kunna nekkoon nañ mu salli julli ma annabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al maghriba jullik tax jullik timis isa saa yi nga xamante ne tawaarat ah, ci niir yi maanaam nëbbu na ci gox yi xijaab ci gox yi euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko al hatta tawaarat bil xijaab comme ni ko alquran waxe ci sooratu Saad ah bi nga xamante ne yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu salaam euh, bi maanaam bi nga xamante ne la doon xool ni nga xam ne ñoom ñooy fasam hmm? yi mu ne hatta tawaarat bil xijaab ba nga xamante ne jant bi dafa so maanaam kon saa yu jant bi sowee mooy gox yi loolu moo tax kon timit ni koy xamee moom mooy ne gox yi mooy bu jant bi sowee loolu nag bërëb boo mën a nekk ni nga xamante ne moom mooy bu ñu demee bu muy gis jant bi xonk xonk bu rëy boobu noonu da ngay gis daanaka da ngay gis buy buy bu jant bi day day wàcc day wàcc di wàcc euh, di dem di dem soow sow sow juge penku dem soow bu demee day dem di dem day dem day jékki-jékki rek commencé wërngal xonk bu wërngalee maanaam li nekk ci wet gi maanaam ci gox fi muy nemee da ngay gis mu tamit li li li li nekk ci li ci wet gi yëpp xonk mais moom ci boppam mu xonk ngandam xonk bu rëy def comme benn bul rek commencé wadd nag day mel ni luy wadd maanaam day gaaw gaawaay boobu muy gaaw di wadd nag demee ba wadd rek jeex loolu nag moo xam da nga nekk ci zone bu montagne wala déet loolu moom moo tax timis mën naa jot ci ñi ci suuf ñi ci kaw timis jotagul ci ñoom hmm. loolu moom moo tax maanaam ngir ne gox yi maanaam mooy xijaab bi mooy niir mooy bu demee rek ba laqatu ba dugg ci biir ni kiiraay gi moo tax gox bi ufuk maanaam ak ufuk gox yi ñu tuddee ko ak xijaab mooy kiir nii mooy kiiraay gi voile bi dégg loolu kon moom moo tax nit mën naa mën naa ne ci kaw timis jot ci moom waaye timis jot ci ki ci suuf dégg loolu moom mooy mooy li ko indi <coughs> loolu nag moom moo tax kon mu mat a bàyyi xel maanaam ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy li nga xamante ne moom la baaxoo daan julli heure bi dégg nga li nga xamante ne nag moom la wax bu ñu xoolee fii tudd nañu baatu jant bi moom la alquran dafay faral di jëfandikoo baat bu mel nii fii nga xam ne tuddul jan bi kom tamit fi nga xamante ne comme li mu naan euh, walaw yu'akhidhu an-naasu bimaa kasabu maa taraka ala zahrihaa min daabba maanaam bu yàlla doon euh, toppee nit ñi lu ñu lu ñuy def kon du bàyyi ci kaw ci kawam maanaam ci kawam li muy nekk mooy ci kaw suuf hmm. du fi bàyyi luy dukkut maanaam ci kawam ala zahri xaa rek la wax te te jiituwul ci tudd kan lay waxal lan lay wax waaye xel maanaam dañuy xam ne lii moom dafa naturel que ni lii suuf si dong la ñuy mën a wax hmm. kon loolu tamit moom mooy li nga xamante ne comme nu benn saar ay buñ ci gis voilà surtout xàq voilà ka yaa laytahaa kaanatil qaadiya waaw aka neexoon maanaam mu nekk loo xamante ne day day day day day jeexal lépp maanaam mooy dee dee la ci na moom dégg nga xadis bi euh, imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala <coughs> fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro 636 imam Abu Dawud xadis numéro 417 euh, imam at-Tirmidhi xadis numéro 164 imam Ibn Maaja xadis numéro 688 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 16532 ak 16550 dangay gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam ibn ma imam an-Nasa'i rahimahullahu taala te te xoolee imam an-Nasa'i moo ci al-Makki ibn Ibrahim ah euh, rahimahullahu taala te ñoom hadith moo tax ci càllali googu la ñëwee waaye euh, imam an-Nasa'i rek rahimahullahu taala moo ko solowul beneen bi ci des moom mooy ñi ko soloo ñëpp ci càllale maanaam ñi ko soloo ñëpp ci eh, benn yoon lañ ko indi ci seen eh, téere yi rahimallahu al-jamii' na qaala bi isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Adam te moom mooy al imaam Adam ibn Abdurrahman gën a siiw Abu Iyaas moo tax ñoom Adam ibn Abi Iyaas loolu la gën a siiwee soo ko maanaam imaam al-Bukhari dana Adam wala mu ne haddathana Adama ibn Abi Iyas rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di Khurasani eh, toog mu nekk Marwazi maanaam mu nekk Baghdadi toog mu nekk Baghdadi mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Bukhari moom Tirmidhi moom Nasa'i ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhim ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta mooy imam Muslim ak imam Abu Dawud rahimahullahu al-jami' moom mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj gis nañ ko léegi qaala haddathana Amr ibn Dinar te moom mooy al imam am Abu Muhammad al-Makki rahimahullahu ta'ala de Amr ibn Dinar <coughs> Abu Muhammad al-Asram rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 126e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xam ne ñooy imam yu mag yi nekk tamit ki nga xamante ne euh, ñooy ñu dëdd adduna mag yi nekk ci bokk ci siqaat yi wóor yi nga xam ne imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala daan na ko jiital ci kaw kenn euh, loolu euh, naka noonu moom la imam Shu'ba naan mosuma gis ku mel ni moom moom Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta qaala sami'tu Jaabir ibn Zayd Abu Sha'tha imam Jaabir Jaabir ibn al-Azdi al-Yahmudi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne dàkkantalam la siiwee na dàkkantalam ak turam muy Jaabir ibn Zayd ni nga noonu siiwee na ci Abu Sha'fa rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekkoon tamit waa Basra comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ yi jiitu mbam amam Adam Adam moom euh, waa ah, maam maanaam moom Asqalaani ah, hmm. euh, waaye Basri tamit rahimahullah maanaam imam Shu'ba moom ñëpp xam nañ ne Basri la Amr ibn Dinar noonu Mak Mak waa Makki la ah waaye tamit nekkoon na Basra imam Jabir ibn Zayd nekk Basra Basri mooy an ibn Abbas radiyallahu anhu te moom dugg na Basra dégg nga abda <coughs> Abdullah ibn Abbas <coughs> ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf Abu Abbas mooy dakatal Abul Abbas muy habrul umma wa turjumaanul Qur'aan sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu gane adduna ñetti at laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom muy doomu bay taxu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk sahaaba bu siiw boobu nga xamante ne moom mooy fuuriw xeeti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annabi mi nga xamante ne moom mooy musnadam soixante hadith muttafaqun alayhi soixante-quinze hadith la moom la imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo solo imam al-Bukhari wéetoo ci cent vingt hadith imam Muslim wéetoo ci ñeent juróom-ñeent hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul ta'ala anhuma annahu qaala nee na salla julli na annabi yenente bi sallallahu ñaar jami'an boole leen mm-hmm. wa samaniyan maanaam li nga xamante ne moom lay tekki xadis bi romboon nañ ko mooy juróom-ñaari xadis euh, maanaam juróom-ñaari rakka lay def boole leen maanaam li muy tekki mooy day julli timis ak gée maanaam timis day def julli timis sëlmal daal di jóg julli gée boole neen naka noonu mu julli tisba tisba euh, takusaan euh, timis tis tisbaar ñeenti rakka sëlmal jóg daal di julli takusaan ñeenti rakka maanaam boole neen hmm. comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon ci riwaay yu bari gisoon nañ ci min ghayri eh, xawfin wala safar gisoon nañ ci min ghayri xawfin wala masar maanaam ñi nga xamante am lu ragal moo ko waral du woon tamit taw moo ko waraloon niki noonu du woon tamit ragal a ko waral du itam eh, tukki moo ko waral kon bu boobaa tamit eh, te xam nañ ne itam du feebar ngir ne bu doon feebar la du ànd ak nit ñi julli du leen jiite julli te loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne bu am la ala kulli xaalis xaalis bi Euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko fii mooy ne jamu taxiir la maanaam mooy boole gi mu leen boole daf leen a boole maanaam fii bu ñu xoolee xadiis yi jiitu yëpp danaan yeneen bi sallallahu alayhi li mu baaxoo di ko def waaye bii nag mooy ne yéexi ko maanaam mooy timis bi jot na julliwul timis mu nekk ba timis gi dem ba nga xamante ne gée mi ngi jot mu julli timis a gée maanaam kon loolu day tegtale ne timis ak gée ñoom maanaam timis day dem ba gée maanaam xatta ci mazhab ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ne jamu bi jamu suuri la maanaam ndax bu ñu waxee ne jamu suuri la comme ni mu nekk mazhabu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala te noonu la nekkee tamit mazhabul ëpp ci fuqaha euh, mazahibul arba'a yi noonu maanaam borom ñeenti ngir yi ñeenti ngir yi lu ci ëpp ci ñoom loolu tamit la ñu jàpp gisoon nañ nag teqantal bi ci biñ dikk gis hadith bi ah noonu ñoom ñu ko jàppee moo lay wan ne kon maanaam loolu la ñu Euh, euh, dalilul iltizam lay tek maanaam euh, ngir ne ci ci kaw fuqaha Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñeneen ñi dañ naan leen lii dalilul iltizam la maanaam mooy lan mooy dañ naan leen yéen nangu ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi ci loo xam ne taw taxu tukki taxu maanaam wala boog bu dee taw sax la d'accord nañ wala yeneen wala yu mel ngeen ni jamoo suur yi la maanaam mooy ne dañoo boor jël tisbaar yóbbu ko ba mu jege tàkkusaan ndax ci waxtoom la ci waxtu bu mujj ci tisbaar bi ñu jël tàkkusaan nga xam ne bu mujj paree tisbaar bi rek tàkkusaan day daal di jot ma jóg julli sama tàkkusaan naka noonu ma def ko timis ma kon bu boobaa soo ko jàppee noonu ne dama ko def timis ak gee li muy tekk mooy ne waxtu timis weesu na lu gàtt loolu ngeen di wax yéen mm-hmm. maanaam te loolu dalil boobu moom munuñ ci tontu. maanaam mooy ne euh, euh, loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la soit dañuy d'accord ci ne waxtu timis moo gën a dafa noon la <coughs> gën na yaatu soit kon mbir mi du jox suuri voilà soit loolu la wala du jox suuri imam al-Bukhari rahimahullah kon mu indi hadith bi ngir iltizam ni nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ne mbir mi kene timis dafa gàtt trop muy fuqaha Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim wala boog mbooloo mu bari bari ci ñoom ah, rahimallahu al-jami' ah, hadith bi ah, gisoon nañ ko hadith numéro 543 inshallah imam al-Bukhari dana ko indiwaat beneen yoon kefe muy hadith numéro 1174 imaamu Malik indi na ko hadith numéro 385 gisoon nañu li mu ca waxoon tamit rahimahullah Euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro 705 euh, juróom ñaari yoon imaamu euh, Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1210 ak 1211 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 187 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 589 590 601 602 ak 603 kon waa saab imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi waa saab kutubu sitta ñoom ñëpp kon indi nañ ko ba mu def imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu man kariha an yuqaala lil maghribi al-ishaa baabu bunte ngi nii baabu buntu man ki nga xam ne kariha dafa sib an yuqaala ci ñuy wax lil maghribi ñeel timis al-ishaa ñu koy wax al-ishaa mooy ngoon gi xam nga ishaa mooy ngoon gi al-ishaa mooy reer ishaa al-ishaa mooy li ñuy lekk waxtu ngoon mooy ishaa maanaam mooy ngoon ngoon gu mujj gi mooy soirée dañ naan soirée ah, maanaam kon waxtu wi ñu bañ koo tuddee soirée mooy gée xam nga ah, waxtu woowu lañuy bañ xam ngeen ni ah, wolof baat yi muy jëfandikoo muy añ reer ak ndékki ak yooyu yëpp dafa aju ci jant bi ni muy demee ndax ndékki mooy bu suba gi bu ñu maanaam mooy suba gi dekki na ñu ne a kon nañ ndékki reer mooy jant bi réer na ñu daal di reer bu aj añ mooy jant bi aju ñu añ ñu daal añ maanaam léegi comme nag fii tamit euh, kii bi noonu la demee tamit maanaam acha ak echa noonu la demee mooy ngoon gi ah dem nañ ba ngoon gi maanaam ngoon nal nañ ah, ñu ci jamonoy ngoon nal gi maanaam ngoon gi ñu ah, ñu ñu ñu julli foofee waxtu yi nga xam ne moom mooy gée mm-hmm. loolu nag la yonent bi sallallahu alayhi doon bañ ne. Euh, bu ñu ko tuddee maghrib maanaam julli timis gi bu ñu ko waxee bu ñu ko waxee isha ndax lan ndax day bañ mu lënt ci xelu nit ñi ndax loolu moo tax euh, imam al-Bukhari rahimahullah jëfandikoowul baatu kara baabu karahiyat an yuqaalu lil maghrib al isha waxul buntu sib gi ñu sib ñu julli ñu ñu ñu wax euh, timis ñu tuddee ko isha lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi tere gi nga ko tere dafa am ma rek bu tax mooy bañ mbir ñu jaawale mbir mi te loolu noonu moo tax tere gi nekkul tere goo xam ne dañ cee dogu te euh, day bañ nit ñi jaawale ko ba nga xamante ne buñ nee isha xam nga isha faww day lëndëm ñu day bañ nag ñun tuddee ko timis gi ñu tuddee ko isha ndax maghrib wax nañ ne li muy tekki mooy jamono ji jant bi so bu ñu tuddee mbir mi gée timis nit ñi dañuy foog ne mën nañoo dem ba foog ne euh, dañ ko tuddee noonu kon mooy bu jam bu mbir mi lëndëmee lay doon hmm. ñuy xaar nag jant bi soog gaa i di xaar ba mu lëndëm pour ñu doog mën a julli loolu la ci doon bañ moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kon bu ko kenn tuddee maanaam bu leen ko tuddee isha waaye moo tax tere googu noonu bu ñu ko tuddee euh, bu ñu waxee par exemple a isha al awwal maanaam mooy géegu njëkk gi wala boog julli guddi gu njëkk gi rek day daal baax ndax ñaari julli rek la ñuy julli ci guddi gi mooy timis a gée moo tax ñu naan al isha al bi ci def comme ni nga xamante ne insha allah taala daan ko gis imam al Bukhari rahimahullah qaala <coughs> bil isnad muttasil fi awwal kitaab li qaala haddathana abu ma'mar te huwa moom mooy abdullah ibn amr uh, te lii ko wax moom mooy ñi nga xam ne imam Bukhari al moom ñoom ñoo wax imam al-Bukhari ajoowul muy leeral ne huwa ah da doon wax abu am ah, ah, Abdullah ah, Abdullah ibn Abdullah ibn Amr ibn Maysara ta'ala moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala mi ngi adduna eh, deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moo tax imam al-Bukhari imam Abu Dawud ñoom ñoo jàngee ci moom ñoom ñoo solowee ci moom amma imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom dañoo soloo ci moom fekk mu am ku dox seen diggante ak moom waaye imam Ibn Majah moom moo solowul ci moom rahmatullahi ala al-jami' moom ne qaala nee na haddathana Abdul Warith te moom mooy imam boobu tamit Abu Ubayda at-Tamimi al-Anbari rahimahullahu ta'ala at-Tannuuri maanaam muy Abu Ubayda at-Tannuuri al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abdul Waaris ibn Sa'id at-Tannuuri euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mi ngi génn àdduna 180e année moom euh, ay weer la. ci digg bi mu bi Hammad ibn Zayd génne àdduna ca Basra ndax ñoom Hammad ibn Zayd ak euh, ñoom imam Malik ñoo bokk at biñu génn àdduna ñoom ay weer rek rahmatullah alayhim la leen la la lañ ko rawee moom mu daal di génn àdduna moom Abdul euh, euh, Awaris ibn Sa'id al-Tanuri rahimahullahu taala moom tamit nekk waa Basra mu ne maanaam al-Husayn te mooy al-Muallim mooy al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim Euh, al-Awzi rahimahullahu ta'ala euh, muy tamit euh, ki nga xamante ne moom moom rahimahullahu ta'ala mu nekk koo xam ne siqala comme ni nga xamante ne moom mi ngi génn noonu la ko imam Az-Zahabi waxe rahimahullahu ta'ala ne sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom ñaari saxiix yi laye nañ ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ne imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñëpp ak ñeneen rahmatullahi alayhim dañuy layee ay xadiisam mm-hmm. rahmatullahi alal jamii mi ngi génn adduna maanaam mi ngi gane adduna cent cinquante mi ngi génn adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax al-Uqayli rahimahullah bi mu waxee ne du wéru ngir ne dafa am benn juum njuumte gu mu am rek mu ne ko mais après bu a imam Zahabi ne après du imam Soba ngi nii imaamu Malik ngi nii te ñii ay ponkal la ñuy toll nii ñoom seen bopp léeg-léeg ñu juum ci ci ay ci ay ci ay hadith maanaam ndax de dañuy wax kenn dafa juum rek kenn dootul ku wér déedéet lool mën nañu ko wax dégg nga kon ala kulli xaalin ku wér la ku dëgër la eh, ne sax maanaam ci min min kibaar a'immatul hadith ci ponkal borom xam-xam imaamu waa yi la bokk. rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Abdullah ibn Burayda te moom mooy Abdullah ibn Burayda ibn al-Hasib al-Aslami di sëtu di di di doomu bokk euh, Seydina Burayda ibn al-Hasib al aslami radiyallahu ta'ala anhu sahaaba boobu euh, gisoon nañu ay mbiram euh, ci suñu jotaay yu weesu wallahi alhamdu wal minna Abu Sahl mooy daakantalam moom Abdullahi Abu Sahl mooy daakantalam mi ngi gane adduna quinzième année génn adduna cent quinzième année maanaam téeméeri ak pile walla dund euh, rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathani Abdullah al-Muzani te moom mooy ibn al-Mughaffal Abdullah ibn al-Mughaffal dañuy wax ibn maanaam ñaar yëpp dañ koy wax ibnu abd nahm afif ibnu asham radiyallahu abu abdurrahman dañ koy wax tamit abu sa'id ak abu ziyad euh, rahimahullahu ta'ala al-muzani euh, moom ci sahaaba yi la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee bay'atu ridwaan hmm. maanaam ñi jaayante ak bi sallallahu alayhi wasallam ca euh, ronu garab ga Euh, moom ci ñooña la bokkoon mu nga dëkkoon Madina euh, mu nga wàccoon Madinatul Munawwara gannaaw ga mu dem dëkk ji Basra radiyallahu ta'ala anhu moo tax euh, Hasan al-Basri daf daan wax naan Sayyidina Abdullah ibn al-Mughaffal bi radiyallahu ta'ala bokk na ci kenn ci fukk ñi nga xamante ne Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom la yabaloon ci ñun ngir ñu jàngal nit ñi seen diine maanaam fële ca Basra dégg nga Euh, moom waajuram mi ngi génn àdduna ci laataa fathu Makka bi euh, dégg nga euh, kon moom radiyallahu ta'ala anhu moom sax bokk na ci ñi nga xamante ne keroog ci bi ñuy ca Hudaybiya moom moo doon tegal maanaam bi ñuy jaayanteeg yeneen bi sallallahu alayhi wa moom moo doon yëkkati maanaam wala bokk ci bi ñu toogee ci ci ronu garab ga moom moo doon yëkkati garab yi caru garab yi ba tax du laal yeneen bi. sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallama moom eh, ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta imam al-Bukhari eh, maanaam 43 xadis mooy musnadam imam al-Bukhari juróomi xadis rek la solo ci moom mi ngi génn adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa taghdibannakum bu mu leen noot mukk al a'raabu kaw kaw yi maanaam waa kaw ga bu ñu leen noot maanaam xam ngeen ni waa kaw ga dafa am nu ñuy waxe waa taax yi am nu ñuy waxe léeg-léeg comme <laughs> comme Seydina Cheikh Omar Gueye dëpp li ah waaw dëpp gi ah maanaam waa kaw ga kon dafa am lu ñuy waxee waa taax am na ñuy waxe loolu ñaari yooyu seen wax ah, ndax xam nga jotaay kii biig eh, eh, dañoo ànd ak eh, Thierno Hamad ñu daal di gis biberon bi léegi couvert gi nit ci te Thierno Hamad ne waa lii ndëpp li fu ne ndax dëgg ndox da nga koo bàyyi kër si national waaw <laughs> ah, ndax ndax baat bi ci boppam la du dégg mais pourtant dëpp gi xam nga mooy kubéer gi mm. mais waa taax gi kubéer gi la ñuy wax ah voilà te pourtant <laughs> hmm, dégg nga maanaam loolu par exemple dafa am nu ñuy waxee rek mais sens yi du du soppeeku loolu nag moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam attention nag def leen attention parce que waa kaw ga buñ fi ñëw di wax ñoom al di wax échappe fekk ñoom liñ ci namm moom mooy timis mooy timis yéen nag ngeen topp leen ci waxin woowaat ngir de kaw ga ñaare dañuy gën a dégg làkk yi maanaam làkk bu pur bi nga xam ne dara raxu ko ñaare waa kaw ga ñoo koy gën a wax léegi nag loolu moom moo tax mu ne leen bu ñooñu nag def leen attention ba bu ñu leen nekk di wax isha ba ngeen jaawale mbir mi ngeen ngeen ngeen di bañ a wax maghrib ngeen di tudd isha loolu lay wax ne bu mu leen noot ala ismi salaatikum ci seen turu julli bii di al maghrib di loolu lu tax mu ne qaala dafa wax ne wa taqulu al kaw kaw yi ñoom ni ñuy wax moo hiya al isha moom ñoom isha la ñuy wax ngir ngoon gi ni muy amee ci ngoon gi euh, riwayat naam dafa am euh, ci ci yow yow parce que wa taqulu al arab parce que loolu ah arabu wa taqulu al arabu wa loolu xa tasxiif la loolu tasxiif la maanaam ci ci ci nusxaaf la mm-hmm. mais qaala wa taqulu wa taqulul arab yow loo am. moom dañu xaala wa taqulul arab. voilà xaala wa taqulul ah ok euh, voilà loolu erreur la tasxif la ci ci yenn ci nusax yi dégg nga loolu moom moo tax alhamdulilah mais ala kulli haal man nusax yi mooy ñi doon copier bi ñu voilà maanaam waaye wa wa taqulul arab la maanaam ne kaw kaw yi ci kaw kaw yi li ñuy wax. mooy ci ay saa ñoom isha lañ koy tuddee yéen nag bu leen ko tuddee saa lu tax ngir day bañ mbir mi lënt comme niñ ko waxee léegi lënt lënt googu nag moom la yonent bi la alayhi wasallam doon bañ waaye du ne dafa xaraam wala yu mel noonu dégg nga moo tax nag bu ñu demee ne comme par exemple moo tax bu ko tënkee ne ishaul awwal maanaam euh, ne isha bu njëkk gi bu boobaa wala boog bu ne al isha ani maanaam ñaari ñaari gée yi muy timis ak gée comme ni nga xamante ne noonu la ñu mooy taxlib bi ñuy taxlib benn ci kaw ñaari mbir yu nuroo yi voilà dégg nga kon loolu moom moo tax euh, kon yenente bi sallallahu alayhi wa wax ne kon moom na ngeen fexe ba yéen bu leen di wax loolu euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala rek moo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta imam Ahmad tamit rahimahullah solo na ko hadith numéro vingt mille cinq cent cinquante trois rahimahullahu jami te hadis bi imam al-Bukhari fii rek la ko indi mu ne qaala mu ne baabu zikril ishaa'i wal atama baabu buntu ngi nii buntu bii di zikril ishaa'i di tuddu gée wal atama ak ah, yii maanaam ah, atama maanaam atama ci turu gée yi la bokk mais dañ koy tuddee lu yiix maanaam atama mooy yéexi na dara mooy abta axara hmm. yéexi na mbir mi dégg nga maanaam moom mooy gée ngir ne daf dañ koy yéex a julli moo tax ñu tudd ko atama moom la ñu mujjee julli ci journée bi te nit ki ñaare bu jullee timis ba pare day xaar gi yépp pour pour mën a dem tëdd maanaam moo tax ñu ne ko loolu atama ñu tuddee ko noonu waaye maanaam mu wax ne man ak ki nga xam ne raahu gis na ko waate an muy lu yaatu maanaam mooy lan mooy mbir mi dagal lépp dagal mu yaatu ci sensu dagal na maanaam loo ci wax baax na donte li tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala wuutele ñaari buntu yi mooy ne buntu bële daf doon leeral ne maanaam dee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ko tere carrément ne bu ko tuddee gée bu leen ko tuddee ne ki isha maanaam maghrib bu leen ko tuddee isha donte dagan naa tuddee lu tax ngir day bari lënt lënt am ci fii nag <coughs> gée dee bu leen dinañ ko wax atama xam nga mënoon na ne julli yi buñ leen jaawante waaye gée daañ ko wax mais que fii nii terewuñ ko mën nga koo tuddee atama ngir la ngir la lënt lënt gi amu fi doonte nag di ko tuddee Isa moo gën te moom ci boppam dina leeral lu tax mu gën insha allahu taala dina ko leeral léegi ci wax yi waaye daal ànd ak ne awlawiya am na ci maanaam lan moo gën a yey te moom mooy nga ne Isa ñu tuddee ko salaatul Isa moo gën a yey ñu tuddee ko al atama doonte euh, doonte ñoom ñaar yëpp mu nekk nu ko ko wax mu dagal maanaam loolu lay leeral fii donc maanaam mooy ne li tax ñu leeral loolu mooy li mu wax ne wa man ra'ahu waasi'an ak ko gis ni dafa yaatu maanaam mooy ne ñaar yëpp mën nga ko wax garaawul loolu tamit ngir ne borom xam-xam yi wuute giñ ci wuute imam al-Bukhari rahimahullahu taala day sàmmonteeg moom moo tax du jëfandikoo baatu jazm maanaam baat boo xamante ne day day dogg ci mbir yi comme ni nga xam ne noonu la nekkee aadam rahimahullahu taala mu ne qaala Abu Hurayra radiyallahu taala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ëpp li nga xam ne moom la solo hadis ci moom Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi an an-nabi jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne asqalu salaati gën jaa dii si julli alal munaafiqiina ci naafiqi al-ishaa mooy geewal fajar ak fajar ñaar yooyu ñoo gën a diis ci kaw naafiqi aaya bi wax tatajaafa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an xaar hadith boobu naan eh, ñi nga xamante ne eh, dañuy yëkkati seen seen ndodg li seen ndigg yi wala seen seen seen wàll yi parce que jaafa junubum anil madaaji ci ci tëruwaay ci lal yi hadith boobu def ci sootu sajda eh, ñu bari dañoo foog ne ñiy jug guddi xiyaamul layl lay wax fekk ñiy jug gée lay wax maanaam ngir ne sahaaba yi radiyallahu dañ daan dem di bayi ji bu ñu bayee ba ba ba wàcc bu timis jotee diggante timis ak gée dañuy am tendance dem tëdd nelaw maanaam tëdd googu ñu tëdd nag gée jot ñu war a jug ngir mën koo julli loolu moom la Alxuraan di tagg ci ñoom dégg nga dégg nga moo tax a jaafa junubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an ña ngay woo di ñaan seen borom di jaamu seen borom ngir ragal ko borom subhaanahu waaye ak xemmem li nga xam ne moom mooy ngërëmam ak la nekk moom subhaanahu wa ba pare mu ne wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun te liñ leen wërsëgal ñoom dañ koy jox di di ko yulli di joxe waaw di ko di ko def fañ ko war a def mu ne moo tax mu ne falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin maanaam nit ki xamul ko dencal ci liy sedd bëtam maanaam mooy àjjana la fa ne kenn maanaam mooy comme li hadith bi la ne ci àjjana mooy loo xam ne bët mosu koo gis xel mosu koo dab nopp mosu koo dégg maanaam nopp mosu koo dégg te mosut rot ci xoolu doomu aadama dégg nga euh, dégg nga moom mooy kon ñaari na ñaari julli yooyu maanaam ak julli fajar julli fajar it coono gi nekk ci julli gee bu dee da ngaa xas ba tëdd dina law moo nekk ci julli fajar maanaam mooy moo tax ñaar yooyu euh, nit ki mën naa natt boppam léegi fan lay féetale boppam maanaam bu bu diisee ci nit ki ñaareel nit ki bu bu bu reeree ba pare bu reeree diis rek nga gis mu tàyyala julli gee yàlla bu njàppam tëj nga gis nag mu tay tayala julli gee nag war naa xaar ba ci kanam nag kii fii finalement sonn naa naa dem tëri mm-hmm. ah, beneen bi waaye bu ci ah, dana nelaw ba waxtu wa weesu waanaam waxtu yu muxtaar ba weesu mm-hmm. wala julli fajar gi julli mbir mi diis du du du mm-hmm. moo tax ñaari waxtu yooyu ñoo gën a diis ci naafeq yéen di wax saa sama xadis bi daañu ci ñëw imam al-Bukhari rahimahullah jokkale na ko insha allah daañu ci ñëw mm-hmm. wa qaala te mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne law ya'lamuuna xam nga euh, xadis maanaam ta'liq bu njëkk bi mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullah daf ko indi ngir wax ne def na wax baatu isha mm-hmm. nda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mu ne law ya'lamuuna <coughs> ay bu ñu xamoon maanaam mooy bu nit ñi xamoon. maa la nekk fi la atamati ci al atama muy dulli gée ba tey mooy bi yéex bi bi bi mujjéen wal fajri ak fajar ah comme li alqoran wala ataw xaw xab wat maanaam daan ko dikkee doonte dañuy bàngu ah daan ko dikkee bàngu mooy di doxee jekkikaay yi daan jóg di dem di di julli bu ñu xamoon li fajar ak gée loolu nag euh, moom Yonent bi sallallahu alayhi wax ji ko wax nii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bëggoon a leeral rek ne moo tax yéggalewul sax xadiis bi dafa rek jëfandikoo baatu ay buñ ñu xamoon lii loolu daan ci ñëw insha allahu taala imaam al-Bukhari kon li mu namm fii mooy leeral ne euh, daañu wax tamit ñaar yëpp daañu wax atama daañu wax daañu wax euh, al mm-hmm. waaye mu ne qaala Abu Abdullah moom moom moom ci boppam i al-Bukhari rahimahullah nee na wal ixtiyaaru waaye la ñu tànn an yaqula mooy mu wax al-isha u gée lu tax mu ne li qawlihi ta'ala ngir ne alquran ba muy wax moom buur yàlla ta'ala di kawe ji daf ni wa min ba'di salati al-isha moo ñëw ci alquran ko moo ñëw ci alquran nag mooy biñu tànn maa ngi gis kon daa iman imam al-Bukhari liñ ñuy yàgg di wax ci ci ci ci ni muy wax def doxale mooy li alquran di wax ala kulli xaalun moom lay am beneen bi ci def tamit moom mooy ñu bañ a jaawat la ndax xam ngeen ne alquran bi mu ñëwee tudd baatu salaatul isha julli gée bu doon timis tamit dañ koy wax gée kon lënt lënt dana mën a am mm-hmm. ngir bañ a jaawale mbir mi mu njëkk indi buntu ba ne ne bokkut ak bii indi bunt bi tudd fi aaya bi ngir leeral ne lënt lënt bi dañuy bañ mu xam mm-hmm. igertem ak tamit ne ñaari yëpp dagan nañ de waaye baat bi alquran jëfandikoo tànnal baat boobu mm-hmm. dégg nga mm-hmm. mu ne wayus karu maanaam te wayus karu tudd nañu an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu te moom dina indi xadis bi ànd ak ne siixatu tamrid la ko indee xadis la bu mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah léeg-léeg dina indi siixatu tamrid mooy wax waxin woo xam ne dañ naan nee nañu fekk tudd nañu fekk mbir mi wér na mm-hmm. ci moom ba xattaa ci moom wér na xattaa ci sartam yi dëppoo nañu dégg nga mu ne sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qaala nee na kunna nekkoon nañ nata naawabu euh, daan awwontek annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inda salaati al-isha foofu julli géegi maanaam mooy ñi daan garder jamono yi mooy dina ko indi ci kanam insha allah mooy ñi daan garder euh, euh, Euh, ba ñu julli ñoo xamante ne euh, buñ nekkee ci ci xare yi dafay am ñoo xamante ne ñooy ñooy monter garde ak ñoo xamante ne ñoom duñu monter garde léegi nag dañ doon awonte mais ci jamono julli gi lañ daan awonte ñi war a dem garde ñi war a monter garde pour garder ñépp ko léegi nag mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan monter garde mu ne ñun dañ daan daan nañ ko def mais dañ da salaati rek faf julli géege mu ne waaye fa atama biha mu yéexee ko maanaam mu indi lu tax ñuy wax al atama ñu tuddee ko ko mooy léeg-léeg yeneen saasaam yéexi gëm ko daan yéexe moo tax ñu a ko al atama waaye sinon baatu isha moo gën dégg nga mu ne wa qaala ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas wa Aisha ak sayyidat Aisha radiyallahu anha wax na ne te loolu tamit yëpp dina leen indi mi ngi ci xam bi mu ne atama nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yéexi na atama yéexi na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil isha'i ci julli gee maanaam nga gis ne xattaa loolu yëpp baatu julli gee jëfandikoo muy wane ne jëfandikoo julli gee moo gën mu ne wax qaala ba'duhum am na sax ñu soloo ci moom an mooy ci riwaayaat yi ne atama nabiyu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam atama yéexi na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil atama ci julli gee ba tey mu jëfandikoo baatu atama tamit di wane ne tamit ñaar yëpp dagan nañ wa te mooy sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu mu ne <coughs> te mooy xadis bi ñu weesu léegi na xadis bu ñu romb léegi mooy sayyidina Jaabir bi radiyallahu anhu bu euh, Muhammad ibn Amr ibn Hasan ibn Ali radiyallahu anhu doon laaj bi Hajjaaj wooxee mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yusalli daan julli al-isha ak gisoon nañ ko mm-hmm. ah léegi ci hadith bi romboon nañ ko léegi mm-hmm. ah voilà voilà ahyaanan wa ahyaanan mm-hmm. voilà ah, moom la wax nii nag mu ne moom la wax nii mu ne kon qaala ah, <coughs> mu ne wa qaala Abu Barza te moom mooy aslami radiyallahu anhu moom itam haditham indi na ko mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu akhiru daan yéexi al isha ak yee mu jëfandikoo tam baatu kii xadis boobu tam te daan ci gën a ñëwaat insha allah mu anas mu sayyidna anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne axara yéexi annabi yenente bi sallallahu alayhi wa al isha bu mujj bi maa ngi ne al isha al axira comme niñ mu al isha al ula bi nga xamante timis kon mu ne wa qaala wax muy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab maanaam yii yëpp ñun ñu ngi ci Sahiham bi wa Abu Ayyub muy al-Ansari wa Ibn Abbas radiyallahu anhu muy julli na annabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam al-maghriba gée timis wala isha ak gée maanaam ñu gis ne kon euh, lii yëpp ay ay ay taaliqaat la yu mu indi ngir leeral maanaa yi nga xamante ne moom la mbir mi euh, amee mu indi euh, saxaaba yi yu maanaam ñi ñëpp radiyallahu anhu ngir wane ne ñi ñëpp solo nañu maanaam yi et wax ji wax ji dafa siiw ba nga xam ne euh, julli nii lañu ñu tàqali wee ci tur dégg nga euh, julli gee euh, julli gee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ kañ ni ñu wuutee euh, kañ la jeex ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam fuqaha yi euh, rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne julli ti julli gee mi ngi tàmbalee ci maghrib shafaq maanaam ñun ñëpp sax dëppoo nañ ci loolu waaye li ñuy tuddee shafaq moom la ñu wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi yi rahmatullahi alayhim lu bari ci ñoom lu ëpp ci ñoom ñoom li ñuy wax ne as-shafaq mooy weex weexu weex-weex yi la ñuy wax waaye weex-weex yi ñooy yii ñooy mujjee génn maanaam ñoom ñooy mujjee mooy bu jant bi sowee dafa am ci fi muy sowee ci ci ci horizon bi ouest ci horizon ouest bi moom jant dafa am <coughs> ay rëdd rëdd yu mu fay bàyyi mu am rëdd rëdd yoo yu xonq lañ mu am rëdd rëdd yu weex rëdd rëdd yu xonq yi bu deñee fuqaha u maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah ne ñun de xam ne ñu léegi gée jot na ñun ñëpp dëppoo nañ ci loolu fuqaha hanafi rahmatullah alayhim mbooloo mel mbooloo ñoom ne ñu nit fekk nañ leen waaye lu gën a bari dañ naan ñun nañ nekk ndax ba jant bi ba effet bi jant bi di am jeex takk maanaam mooy lan muy mboolem rëdd rëdd yi foofu muy lueur yi jeex carrément moom la ñu tuddee ak safar euh, léegi loolu su amee ñu ne ah kon day jant bi jee kii na ñu ne ñu ne eh kon de gee jot na. Mm-hmm. Euh, ñu ne léegi fan la gée yem borom xam yi rahmatullahi alayhi wuute ci ndax gée mi ngi arrêté ci ceeru guddi gi wala ci digg guddi gi maanaam mooy muxtaar lañ ci dugg dugg Shafi'i rahmatullahi alayhim ñaari wax yëpp am na ci ñoom doonte li ëpp liñ leen di nettali li li siiw mooy ne ceer bi la waaye ñaari yëpp am na ci ñoom. Euh, Maliki rahmatullah alayhim tamit euh, ñoom it ñaari xaaj lañ def li ëpp ceer bi lañuy wax waaye am na ci fuqaha Maliki rahmatullah tam mbooloo moo am na jàpp nañ ne ba ci genn wàll gi la genn wàllu guddi gi genn wàllu guddi gi nag mooy bu ñu jëlee timis maanaam mooy bi jant bi sowee ak fajar gi bi muy xare loolu lañuy wax guddi bu fajar gi xaree rek bëccëg dugg na. suñu jëlee timis jant bi bu muy sox ak fajar ji bi muy xaat moment boobu ñu xaat ko ñetti xaat walla ñu xaaj ko ñaari xaat yu tolloo xaat bu njëkk bi loolu ci la ci la wax ne ndax timis ndax jee fi la yem wala muxtaaru jee fi la yem wala baax na su fekkente ne dama jot ne euh, Euh, euh, ñi nga xam ne ñooy Hanafiyya ak Hanaabila rahmatullah ñoom dañ ne ba ci genn wàll guddi gi loolu lañ la waxoon ne dalil yi gën a dëgër loolu la ñu teg teg daan ci gën a ñëw insha allahu taala ne mazhab boobu euh, moom la jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jox wax te daan ci ñëw tamit insha allah fuqaha loolu moom mooy muxtaaru gee loolu mooy muxtaar bi daruri bi dem ba fajar daruri bi dem ba fajar am na nag ci Hanaabila rahmatullah alayhim ak Zahiriyya yi ñu jàpp gee mi ngi yem carrément que ci Euh, bu bu genn wàllu maanaam ke ke ci genn wàllu guddi gi rek ci la yem amul amul amul daruri xanaf yi tamit rahmatullah alayhi mbooloo jàpp nañ ne gée yëpp benn waxtu kefe la ndax ñoom euh, ndax wuute gi maanaam ngir ngir saxal gi ñuy saxal ne daruri bi ak muxtaar bi yëpp benn la amul ce qui fait ñoom bu boobaa waxtu gée day yem rek ci xaru fajar gi te loolu moo gën a siiw ci ci mazhab xanafi xanafi eh, yi rahmatullah alayhim mooy li ci gën a siiw mooy li ci gën a siiw mooy ne gee waxtu bi mi ngi dem ba fajar carrément mm-hmm. euh, léegi mu am maanaam kon pour récapituler euh, li gën a siiw léegi bu ñu xoolee li gën a siiw nag léegi ci mazhab yi kese mm-hmm. maanaam liy tekkantal mais li gën a siiw kese mooy Shafi'i ak Maliki yi ci tiers bi la ñuy yem donte am na ci ñu bari ci ñoom ñu wax ba ci genn wàll gi Hanafi yi ñoom ba fajar gi moo ci gën a siiw ba fajar gi Hanabila yi rahmatullah alayhim ba ci digg bi ba ci digg guddi gi mais euh, ba mais am na ci ñoom ñoo xam ne comme euh, yenn zahiri yi tam rahmatullah ñoom parce que dañ ne alxuraan daf ni aqimis salaata li duluki shamsi ilaa ghasaqil layli rek daal di wax xam nga fee dulu maanaam mooy jant bi bu nekkee ci digg bi ba commencé jéng mooy euh, mooy timit tisbaar foofu la tàmbale di dem ba soog ilaa ghasaqil layli ba guddi gi xaaj carrément maanaam mooy fi mu gën a lëndëme mooy mu ilaa la wax duluki ilaa rasak après mu daal di bàyyi daal di wa qur'aanul fajr maanaam ak jullit fajar maanaam nga gis ne kon diggante comme ni mu diggante suba ak tisbaar ni mu ñàkkee am benn julli bu jant bi xasee ba cinq ba tisbaar foofu amul waxtu julli niki noonu bu guddi gi ba gi ba ba fajar amul waxtu julli tamit maanaam ñoom loolu mooy seen maso léegi ñu ñëw ci euh, <coughs> Shafi'i rahmatullahi alayhim mm-hmm. ñoom waxtu wi juróom-ñaari waxtu lañ ci gée mm-hmm. waxtu bu njëkk bi mooy waxtu fadila bi mooy buy doog a mm-hmm. mooy bu xonk-xonk yi dañee ñaareelu waxtu wi mooy waxtu muxtaar bi wax nañ la ko léegi ñetteelu waxtu wi mooy euh, waxtu bi ñu tuddee al jawaaz bila karaha mooy dañ koo daganal waaye si sibil amu ci moom mooy ba li ñu tuddee al fajarul awwal mooy fajar bu njëkk yi ndax xam ngeen ne fajar ñaari fajar la dafa am fajarul kaazib ak fajaru saadiq fajaru kaazib mooy fajaru kàcc kàcc gi moom mooy fajar bu njëkk gi moom mooy bu njeen jekki-jekki da buñu demee ba guddi ji jot ay biiru guddi gi rek da ngay gis day jekki-jekki rek mu mel ni dafa leer après mu lëndëmaat loolu la ñu tuddee fajarul kaab maanaam mooy moo tax ñu tuddee ko kàcc kat mu ndax buñ ko xoola dañuy foog ne eh waaye fajar jot na de léeg-léeg kuy yeewu guddi de temps en temps nii même nii di nelaw ba jekki-jekki yeewu dina am dina gis la day jekki-jekki mel ni eh dafa mel ni fajar jot na après mu xool montre gis ne non heure bi def na lu bari ah voilà. loolu après mu mu nga gis day lën noonu lay def day lën demaat mhm. loolu euh, daan ci ñëw insha allah mhm. mais fajar gi nga xam ne mooy fajar gi gu dëggu gi mooy ñaareelu fajar gi Shafi'i nag rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne mhm. ba ci fajar gu maanaam bu dëgguwul gi kooku jawaaz la bila karaha li ko dalee fajar googu ba fajar di xar loolu la ñu tuddee jawaa loolu la ñu tuddee euh, jawaasu ma'al karaaha maanaam dagan na waaye daa ànd ak ci mu am waxtu wi ñu xamante ne moom mooy bu ñu demee ba fajar gi war a xar te ñu faa julli loolu waxtu xorma la tudd maanaam mënoo faa julli ñeenti rakka yu mat waxtu xorma la tudd mooy waxtu xam ne dafa xaraam moom nga julli fa maanaam dafa xaraam parce que waroo xaar ba heure boobu ngay doog a julli mu am waxtu euh, uzrin mooy ngànt moom mooy dé euh, moom mooy début bi mooy bi muy bi muy boola boobu mi nga xam ne mooy boo bëggee julli timis ak gée ci waxtu ci waxtu gée mooy kon ba ci muxtaar bi waaw ba ci ci digg bi non non ba ci ceer bi ceer bi ceer bi wala digg bi selon selon ñoom parce que dañoo wuute waxoon naa la ko dañoo wute ni muxtaar bi mi ngi jeexee ci tiers bi wala ci ci digg bi dañoo cee wuute mm-hmm. donte li gën a siiw mooy tiers bi mm-hmm. voilà loolu mooy waxtu ëpp ngant mooy ñi am ngant ñi nga xam ne dañuy boo boole timis ak gée mm-hmm. euh, après mu am waxtu darura waxtu darura moom mooy li ko dalee ci fajaru fajarul awal bi ba ci fin bi ba ci jeexital maanaam ba fajar gi jot loolu mooy waxtu darura. léegi mooy jawaazu ma al karaha. Ah, ah. bila karaha. bila karaha. mais génn nañ muxtaar bi. waaw mais muxtaar en fait ci tekkiwul maanaam mooy waxtu ixtiyaar lay tekki ci ñoom mooy dafa dañ koo dañ koo tànn. Hmm. voilà et que darura bi mooy lay moo tax ñoom ba bila karaha. ak jawaazul ma'al karaaha loolu bokkut ak darura bi voilà dégg nga aywa kon loolu moom mooy li ñu gis-gisu borom xam-xam yi ci mas ci masala boobu mu ne qaala bil isnaadi muttasil fi awwalil kitaabi lay haddasanaa Abdaan te moom mooy Abdullahi ibn Usmaan ibn Jabalata ibn Abi Rawwad rahimahullahu ta'ala moom Abu Abdurrahman mooy dàqantalam Abu Abdurrahman al-Azdi mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, imam al-Bukhari moom moo solo ci moom ak euh, ak euh, maanaam moo solo ci moom cent dix-sept hadith mm-hmm. lu bari la solo ci moom imam Muslim solo na ci moom euh, ak Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i waaye ñoom ñëpp ñett ñoom ñii ñëpp dañoo solo ci moom mu ku dox seen diggante ak moom ah moom mooy euh, imam Abu Muslim ñaari hadith la solo ci moom imam Abu Dawud benn imam at-Tirmidhi ak imam an euh, tamit ku nekk benn benn la solo ci moom dégg nga moom mu ne qaala haddatha qaala akhbarana Abdullah te moom mooy ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne noonu lañu ko gis ne Abdaan saa yu ne haddasanaa Abdaan qaala haddasanaa qaala axbaranaa Abdullah ibn Mubaarak lu ci jublu rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 118 ani génn àdduna 181 ani ginnaaw gàddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dàqantalam tamit nekk Abu Abdurrahmaan mu ne qaala axbaranaa Yuunus te moom mooy ibn Yaziid al-Ayli <coughs> ibn Abi Najjaar al-Ayli rahimahullahu ta'ala laqatal nekk Abu Yazid génn am na 159 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk taalibe ñu moom az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri imam wa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam gane adduna cinquantième année génn am na 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mune ne annahu mu ne mu ne mu ne annahu qaala mu ne annahu qaala nee na qaala Saalim te moom mooy Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom Abu Umar moo daax ne wala Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah mi ngi génn am na cent cinquième cent cinquième année ginnaaw gàddaay am na ñu ne wax ba cent huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom ci ñenn lañu maanaam ci benn ci wax yi moom ci fuqaha as-sab'a yi la bokk rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na axbarani xabaarana ma Abdullah te mooy baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom dàqantalam Abu Abdurrahman la euh, rahimahullahu ta'ala euh, kon bu ñu xoolee ñoom ñëpp Abu Abdurrahman lañ ba mu def Salim ah ak euh, imam az-Zuhri ta mm-hmm. imam az-Zuhri dàqantalam Abu Bakr la mm-hmm. dégg nga Euh, moom euh, mooy Abdul euh, mooy kon mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bokk ci nga xamante ñoom ñoo ñu ëpp lu ñu solo hadith 2630 hadith moom mooy musnadam imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith noo qaala mu ne qaala salla julli na lanaa ñeenu rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laylatan ak guddi salaatul isha julli geet gis nga mu daal di ko mu ne wahiya te julli googu allati mooy nga xam ne yaddu aw moom lay woowee annaas nit ñi al atama maanaam nit ñi moom lañuy ñuy woowee al atama dégg nga mu ne summa topp insarafa mu daal dem nee mu ne fa aqbala mu daal di dëgmal alay naa ci ñun ah mu daal di dëgmal mu daal di jublu ci ñun fa qaala mu ne ara'aytum est ce que ndax yéen a ngi gis ah, laylatakum laylatakum seen guddi gi xaas yi gi xam ngeen ni ah, le fait que imam al-Bukhari indi hadith bi li tax moom mooy day wax ne ñaar yëpp dagan na c'est que julli mooy bi gën mooy ñuy tuddee ko salatul isha moo tax imam comme que nag nit ñi léeg-léeg ñu tuddee ko al-atama moo tax mu ne allati yad'u an-nas al-atama hmm. mooy nit ñi allati yad'u an-nas al-atama mooy bi nit ñi di woowee alaatama mm. maanaam ngir wax na ñaar yëpp dagar na te yaatu na waaye nag bi gën comme ni mu ko leeral rek mm. moom mooy ne ñu wax gée mu gën wala ishaab mu gën mm. <coughs> mu ne ma toog kon mu daal di dëgmal daal di jublu fa qaala mu ne ara'aytum ndax gis ngeen laylatukum seen guddi gi haadihi bii maanaam gis ngeen ak guddi gi nii te loolu mooy guddi bi mujjee maanaam at bi mu mujjee at bi mu génnee adduna la xew-xew bi amoon mu ne fa inna li wér mooy mooy rasa fii bopp mi ak saratum téeméer ak min ha ci guddi gi li ko dalee ci guddi gi mhm. min ha li ko dalee ci gi guddi gi laa yap ka dootu defati mi man ci ñi nga xamante ne huwa moom <coughs> ala zahir ardi ci kaw suuf a xam kenn li ko dalee ci guddi gi fii ak téeméer ak jii di ñëw à partir de tey jii guddi gi ñi nekk ci kaw suuf yëpp kenn doot fi nekkati maanaam moo loolu bokk na ci liñ ci xam mooy ni téeméer ak ñaare bariwul ñu koy dund loolu lay tegtale ndax booba am na ñuy doog a juddu ci bis boobu am na ñu génn àdduna am am am na ñu ñu ñoo xam te ne ay ndaw lañ et cetera te ñooñu ñëpp waxoon na ne fii téeméer ak ci kanam bii kenn du fi dundati loolu bokk na ci mooy ne dañ ci xamee tamit ne xeet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam seen maanaam gudd ñu fan noonu espérance de bi tax koo réer beneen bi ci def moom mooy tamit day tegtale ne euh, comme ni nga xam ne noonu la euh, ñenn ñu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di tegtaloo ci hadith bii di wane ne maanaam Seydina Xadir alayhi salaam maanaam euh, mu génn àdduna ndax bu fekkonte ne mi ngi doon dund kon maanaam bu bu wax loolu loolu la tamit téeméer at yi ci def yooya nekkatu fi mm-hmm. waaye loolu. Euh, taxut ñu wax loolu layoon leeraloon nañ ko bañ sa njëkkee tolloon ci xadis boobu maanaam xadis bi njëkkoon nañ ko gis ci leeral ne wax jooju tegtale woon na Seydina Xadir alayhi ngi parce que euh, voilà euh, nekkul ci kaw mm-hmm. te indi woon nañ la yi ne moom moo koy leeral mm-hmm. ci biñ ca njëkkee toll wala alhamdu wala minna ala kulli li nga xamante ne kon moom la ndax ndax ñoom bokkuñ ci moom Seydina Xadir bokku ci et cetera te ndax Xadir alayhi salaam bokkul ci ñuy dund dund gu ñu xam gi voilà bokkul ci ñuy dund dund gu ñu xam gi hmm? maanaam dundam dafa dafa dafa dafa baati ne moo tax euh, yent bi saa ne ala zahiril ard ci kaw ci maanaam ci kawam maanaam ci maanaam ci ba pare nekk ci zahir waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy dund ci monde baatin bi ñooñu taxul ñuy wax dégg nga euh, euh, kon Euh, euh, kon loolu xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro cent seize mhm. dina ko indiwaat xadis numéro six cent un imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille cinq cent trente-sept imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre mille trois cent quarante-huit imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro deux mille deux cent cinquante et imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro cinq mille six cent dix-sept six mille vingt-huit ak six mille cent quarante-huit mhm. kon an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' qaala maanaam mu ne baabu baabu waqtil ishaa'i idhaa ijtama'a an-naas aw ta'akhkharu baabu buntu ngi nii di leeral ne waqtil ishaa'i waxtu gee isajtama su dajee annaasu nit ñi aw wala boog ta'axxaru ñu yéexe maanaam moom mooy ne géegi su fekkente ne dañ ko teel a dañ koo teel a julli dañ koy wax gée naka noonu isha su yéexe dañ koy wax isha waxtu wi noonu la tudd moo xam yéexe dañ war a yéexe wuñ isha la tudd waaye atama dañ ko koy wax ñaare su fekkente ne dafa yéexe dañ koo yéexe te yenente bi sallallahu alayhi daf ko dala koy faral di julli fekk dafa yéex te loolu tamit lu bare bëri euh, indi na ko dégg nga maanaam fii muy leeral baaxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisoon ne yenente bi sallallahu daf koy baaxoo jullee euh, ala kulli xaalin Euh, selon nit ñi niñ disponible loolu tamit ñu koy xamee ne julli maanaam nit ñi dañuy xaarante mu nekk awla bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Muslim ibn Ibrahim te mooy mooy Abu Amr al-Asdi al-Farahidi rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Basra génnaat na deux cent vingt-deuxième année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk sëriñ bi gën a mag ci imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mooy Ah, boo gisee année ku génn àdduna deux cent vingt deux lu ko gën a tuuti rek imam Abu Dawud du woon du woon taalibi kooku loolu la amoon nga tax ndax Muslim ibn Ibrahim moom mooy kii gën a ah, mooy mooy sëriñ bi gën a mag ci imam Abu Dawud maanaam imam al-Bukhari imam Abu Dawud rek a jàngee ci moom ñeneen ñi ci def solo nañ ci moom waaye dañoo solo mu am keneen ku dox seen diggante ak moom rahimahullahu taala ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta comme niñ ko waxe na jàng na ci juróom-ñett téeméeri sëriñ yoo xamante ne taxu koo génn dëkkam maanaam moom euh, rahimahullahu taala anu mu ne qaala haddathana Shu'ba mu ibn Hajjaj an Sa'd ibn Ibrahim gisoon nañ ko ibn Abdurrahman ibn eh, Awf gisoon nañ ko léegi mu ne an Muhammad ibn Amr te moom te moom mooy huwa mooy ibn Hasan ibn Ali mu ibn Abi Talib radiyallahu moom it gisoon nañ ko léegi mu ne qaala sa'alna laaj nañ Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala moom it gisoon nañ ko léegi ñoom ñi maanaam nga gis ne mooy daanaka jëmmi càll la gi ñu gisoon sànq voilà euh, sauf que fii nii euh, daf ko solowee ci Muslim ibn Ibrahim fële mu soloo ko ci Muhammad ibn Bashar mu soloo ko ci Gundar waaw kay dégg nga mu Muhammad ibn Jafar mu ne an salaatul ne laaj nañ ko an salaatu nabi ci julli yenente bi sallallahu alayhi fa qaala mu ne kaana nekkoon na yusalli doon julli ak tisbaar bi la hadirati ci tàngoor jant bi bu jant ci diggu njolloor wal asra takkusaan wa shamsu fekk jant bi hayyatun mi ngi dund wal maghriba timis mi ngi koy julli iza wajabat bu jant bi sowe wal isha gee iza kasara su bare annaasu nit ñi ajjala mu teel koo julli wa iza qallu suñu néewee axara mu yéexe maanaam mooy kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi mm. di leeral ne su fekkente ne julli gi nit ñi dañoo yéex a ñëw wala yooyu maanaam ñu ñu koy yéex a te it ñëpp obligé wuñ di ñëw di julleendoo maanaam jàkk yëpp obligé wuñ di julleendoo même heure bi mm. comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ne euh, ñoom dañ daan julli euh, dañ daan julli euh, takkusaan ci ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam dox lu war a tolloog cinq six kilomètres ci biir Madina fekk beneen ñeneen beneen jàkka ñoom ci waa Quba di doog a di di di doog a julli ñoom seen seen seen seen euh, tàkkusaan maanaam nga gis ni te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ko et cetera comme ni nga xam ne dinañ ko gis tamit insha allah nga xam ne da daan gis ne sayyidna Muaz radiyallahu anhu da daan jullee loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli géegi xaal bi dugg ko mu daal di dem ci daal di dem euh, ci jàkkaam moom seen koñ dem jiite leen julli di tari suratul Baqara maanaam nga gis ne kon euh, loolu loo loolu loolu loolu yëpp dañ koy gis maanaam moo ne kon nag kon moo tax di xaarante bi am ti solo ak négante bi maanaam jarul yàkkamti ne noonu nañ julli léegi heure bi jot na dégg nga calendrier bi 18 heures et la bindoon nañ julli léegi calendrier bi nii la bindoo mi ngi waa ngi dem déedéet jar ko nañ xaar nañ négante mm. loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax subha suba nag moom bi xalafin daf ko daan julli ci lëndëm maanaam mooy da daan lëndëm te terewul bu ñu jullee ba pare bu ñu sëlmalee kenn ku ci nekk daan nga gis kii nga xamante ne moom moo nekk sa wet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon loolu day tegtale ne maanaam gaawee julli yi teel koo julli ak yéexe ko loolu euh, maanaam li gën mooy ñu teel a julli ñu ñu teel a julli waxtu wi waaye loola du loo xamante ne euh, objectif la maanaam boo xamante ne kut dañ ko war a def dégg nga euh, hadith bi gisoon nañ ko léegi gisoon nañ taxrij bi walla alhamdulillahi na mu ne baabu buntu ngi nii buntu bii di wax di fadlul isha julli gee mhm. maanaam kon bii day leeral ne euh, euh, dégg nga maanaam ne julli gee dafa am ay ngëneel mu ne nag yéen mu ne mu ne bi qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala ne nekk eh, waa Sham waaye nag mu nekkoon tamit koo xam ne ci cosaan mu nekk waa Misra comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon moom muy taal bi moom Layth ibn Sa'd rahimahullah te ñoom ñoo jëlloo woon kër comme niñ ko gisee Abu Zakariya al-Misri rahimahullah mu ngi gane àdduna 155e année génn àdduna 231e année ay gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Yahya ibn Bukayr imam al-Bukhari euh, solo na ci moom 178 hadith comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon imam Muslim imam al rek nag moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye imam Muslim solo na moom fekk moom ko dox ci digganteem moom ñaari hadith imam Ibn Maaja solo na ci moom ñetti hadith imam at-Tirmidhi tudd na ko benn yoon ci waaye nag du maanaam nga gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari ak imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay xadiisam waaye imam eh, eh, ta'ala mu qaala haddathanaa al-Layth moom mooy al imam eh, Abul Haaris al-Layth ibn Sa'd ta'ala di imam ci waa Madinatul Munawwara gannaaw mu nekkoon waa Misra di imam di sëriñu waa Misra rahimahullahu taala gane adduna at bi imam Malik gane adduna 93 94 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa nekk imam bu mag waa hadith bi nekk ci kutubu sitta mu ne an Uqayl te moom mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli ndax dafa nekk Abu Khalid rahimahullahu taala génn adduna 144e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhim wa alihi wa sallam nekkoon waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam bokk ci asmaa'u mufrada yi nga xam ne Uqayl kenn rek la ci ñoom ma kutubu sitta bam jeex moom rek moo ci tuddoo Uqayl ni def ne Aqil la ñuy wax wala yu mel noonu dégg nga mun a an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri gis nañ ko léegi an Urwa te moom mooy ibn Zubayr ibn al-Awwam euh, ibn euh, euh, Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asad radiyallahu ta'ala anhu anhuma ah, nga xam te ne doomu Seydina na ibn Awwam radiyallahu ak Sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma maanaam nga xamante ne moom ah, mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année mooy at boobu nga xamante ne ci la ñu bëri ci waa ah, fuqaha saba yi ak tam borom xam-xam waa Madinatul Munawwara yàlla saakini afdalu salaatu salaam génn adduna ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha di sahaba yenente bi saa waaye di soxnaam bi nga xamante ne tamit moom la yenente bi gënoon a bëgg ñu war habibat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama al-Humayra radiyallahu anha wa ardaaha wa ja'alaha alayhi wa sallam wa Euh, moom mu ngi euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a bari lu ñu solo ay xadis moom rek mooy jigéen ci gaa yooyu ci ñooñu nga xamante ne ñooy juróom-ñaar ñi nga xam ne ñooy muksiru ne xam ne ñoo gën a bari lu ñu solo ay xadis deux mille moom mooy euh, musnadam nga xam ne cent soixante-quatorze muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante-quatre xadis imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf xadis xadis sayyidati Aisha radiyallahu anha axbaratu moom moo ko xabaare càllala gi ñëw na ci Sahih bi yëpp vingt-sept fois fii moom mooy juróom benneelu yoon bu mu ñëw ah ci ñu gis waaw jëmmi càll la gi du daq ak Yahya ibn Bukayr waaw voilà maanaam Yahya ibn Bukayr jële ko ci Lays ibn Sa'd jële ko ci ah, Uqayl ibn Khalid al-Aqil jële ko ci ibn Shihab az-Zuhri mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu jële ko ci Sayyida Aisha radiyallahu anha maanaam mu muy vingt-sept fois sinon Yahya ibn Bukayr ci boppam waxoon nañ la mm-hmm. Euh, ne la moom ci boppam solo na ci imam Bukhari solo na ci moom 178 hadith ba pare caalala yi léeg-léeg mu jëlee ko ci Layth mu jëlee ko Aqil mu jëlee ko ci Ibn Shihab mais Ibn Shihab jëlee ko ci beneen ci keneen comme par exemple mu jël Sayyidina Anas directement radiyallahu anhu wala mu jëlee ko ci euh, Salim mu jëlee ko ci Abdullah ibn Umar wala yu mel noonu loolu bëri na wala ak yeneen ci biir Sahih bi mais jëm ci caalala gi soppeekuwul moo moom lañ njëkkoon a gis ñetteelu hadith bi ci caalala gi la du dàq maanaam. ci càllale gi la 100 pour mm-hmm. maanaam càllale gi nag ci bu ñu ko xoolee ci saxee bi ba saxee bi jeex vingt-sept fois la am jëmmi càllale bi mm-hmm. nag mooy juróom benneelu yoon bu ñuy gis càllale bii jëmmi càllale gi mm-hmm. juróom benneelu yoon baa ngi ne nga kon moom mu wax barab an na mun a qaala nee na ah taama yéexi na moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laylatan ak guddi bil isha ci ci ci maanaam dafa julli dafa yéexi julli gée maanaam gis sànq gisoon nañ ko hadith bi ci ta'liq ci hadith ta'liqat mu'allaq gisoon nañ ko ci ah waaw kay ne atama ne jeexina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam laylatan ak guddi bil isha ci geex mu ne wa zalika te loolu qabla lu jiitu an yax foo ci muy tasaaroo al islam al islam la falam yaxruj te génnut hatta mbéte qaala moo Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ah, mu ne naama nelaw na an nisaaw jigéen ñi waxtu bi ak gone yi dégg nga maanaam fa qaala mu wax ne fa maanaam maanaam fa xaraja mu daal di génn moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu wax li ahlil masjid ñeel waa jàkka ji ne ma maa yantaziruha maa yantaziruha négutu ko ahadum kenn min ahlil ardi ci kaw ci wa ñooñ suuf si ghayrukum kenn keneen ko dul ah, bi bokk na ci ah, li ci suraax yi mooy lu tax imaam al indi ko hmm. ndax imaam al-Bukhari euh, xam ngeen ni hadith bi ah mais d'accord mais ana lan lay tegtalee ni gée am na ngëneel maanaam ndaxte ndax buntu bi moom mooy buntu ngëneelu gée hmm. waaye loolu buntu ngëneel gi mën nañ koo gis ci lu bari bu njëkk bi moom mooy ne euh, le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yëgal nit ñi ne leen euh, bokk na ci ngëneel gi ngeen am mooy ne di xaar bu heure bii ngeen doog julli. yéen nekk ak seen borom subhaanahu wa laa ci waxtu wii ndax guddi la xewe keneen xaaru ko ku dul yéen maanaam imaginer nga nekk ci jaamu yàlla boo xamante ne yow rek yaa koy def loolu ah, mu ndax gee te waxoon na ne maanaam ne ne li julli gi gën a jafe ci naafiq yi gi gën a diis mooy gee ak fajar maanaam kon loolu dëgg-dëgg day wane ngëneelu gee ndax ngëneel la goo xamante ne kenn du ko def julli la boo xamante ne kenn du ko def lu dul ko amul farlu koo xam ne yàlla jaaral na la dara te loolu dooy nañ ko dégg maanaam euh, te comme ni alquran wax tatajaafa junubuhum anil madaaji' comme ni nga xamante ne noonu la xam yàlla teg na ngir ne dañuy yëkkati seen wàll yi ci lal yi te loolu mooy ne ñii dañ doon dañ doon nelaw te loolu mooy ne. Euh, euh, gon jigéen ñi ak gone yi ñi ngi doon nelaw loolu benn la beneen bi ci des moom mooy ne hadith bi day wone ne julli maanaam ne jàkka ja jamono yeneen bi sallallahu alayhi jigéen ñee gone yi dañ fa daan dem loolu tamit hadith bi da koy wane ndax su fekkonte ne du loolu wax ji sayyidna Umar radiyallahu anhu naan ko ne jigéen ñi gone yi nelaw nañ du amatu njariñ bu dee ci kër ga lañ ne di nelaw loolu amul njariñ te beneen bi ci def moom mooy ne te bu fekkente ne dañuy julli <coughs> ak moom gée te gisoon nañ hadith ba muy julli ak moom te fajar ga mooy julli gi lëndëm yi waxuma laa julli yi nga xam ne maanaam ci jamono yi nga xam ne ñooy yi lëndëm yi te lëndëm jamono jooju xam ngeen ni ci la insécurité di gën a bëri mm. bu fekkente ne jamono jooju day am waxuma laa jamono ji nga xamante ne moom mooy bi mu leeree nañ mm. beneen bi ci def moom mooy day wane ngëneelu Seydina Omar radiyallahu anhu ni muy yeewee tout le temps maam ni muy ni muy waxee tout le temps maam di di wax yeneen ci saa xam nan ko ah lii moom euh, mi ngi am de lii day nangam maanaam mu war ko def beneen bi ci def moom mooy ne borom xam-xam bi su gisee ne nit ñi am na loo xamante ne xëy na euh, ñi ngi koy def te mu nekk lu lu lu lu lu lu xaw a jafe ci ñoom wala lu lënt ci ñoom mu daal di dalal seen xel ci wax leen loo xamante ne dana leen sawarloo ci jaamu yàlla bi maanaam comme fii nga xamante ne ñoom ñi ngi doon man sax bay gone yeeg jigéen ñi di commencé nelaw ngir ne dafa xaar ba guddi gi dem lu bari yonent bi sallallahu alayhi ñëw daal na leen ah, lii de kenn xaaru keneen ku dul yéen maanaam mooy ne yéen rek ka fi nekk di jaamu yàlla loolu day wane julli gée gée maanaam gënal gu mag gi nga xam ne moo am ndax julli waxtu la woo xamante ne ñaari nit rek ka fi am soit ñi nga xamante ne nitu àdduna lañ ci àdduna ñi ngi yëngatu seen mbiru àdduna jamono jooja ak caaxaan yi ndax bërëbu texeedikaay yi jamono jooju tamit lay ubbi soit ñi ngi nelaw léegi mu def beneen groupe bi nga xam ne ñoom ña ngay jaamu yàlla waxtu woowa mm. ña ñetti ñi groupe yi ñoom bu boobaa loolu day tegtale ne maanaam ngëneel gi nga xam ne moom moo nekk effectivement ci waxtu wi mm. ndax ngëneel gii ma na koo gam-gam la ak ngëneelu masalan fóon xajaratul aswad xam nga xajaratul benn nit ko mën a fóon maanaam ndax dafa tuuti imaginer léegi ci àdduna bi yëpp bi yëpp yow rek moment boobu àdduna bi li muy yaatu yaatu yow rek yaa fa nekk ci place boobu yow rek ngay fóon xeer woowa maanaam ngëneel loolu ngeen di mu màggee ci ngëneel hmm. noonu loolu moom mooy gam-gam leen di comme julli gee nga xam te ne euh, adduna bi yëpp ku nekk yaa ngi nekk ci tëdd nga wala nga nekk ci say caaxaan say moment sàggante wala gaa yu génn pour dem di di raasi ji hmm. di di di raasi caaxaan hmm. ah yow nag ngay nit ne damay jaamu sama borom lool loolu mooy xikma bi maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah ngëneel googu la doon mettre na avant moo tax mu indi hadith bi rahimahullahu ta'ala euh, kon hadith euh, bi imam al-Bukhari dina ko indi waa hadith numéro 569 hadith numéro 862 ak 864 imam Muslim dina ko indi ñaareel hadith numéro 638 imam An-Nasa'i nu ko indi hadith numéro 482 535 ak 536 imam Ahmad ibn Hanbal nu ko indi hadith numéro 24059 25172 25630 25807 ak 26337 rahimallahu al-jami' na qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn al-Alaa moom mooy Abu Kurayb al-Hamdaani mm-hmm. rahimahullahu ta'aala mi ngi génn àdduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ñi nga xam ne mm-hmm. ñooy juróom-ñeent sëriñ yu mag yi nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo na seen ay hadiis ah? mm-hmm. te kenn doxul seen diggante mu nekk sëriñ yu juróom benn yëpp rahmatullahi ala al-jamii' moom euh, qaala nee na axbarana Abu Usaama te moom mooy Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Usaama mm, euh, moom euh, tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Burayd te moom mooy Burayd ibn Abdullah ibn Abi Barda ibn Abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko moom mi ngi génn àdduna ci 147e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallama ay xadisam ñu ngi ci sahih naka noonu ñu ko ci sitta comme ko gisee an euh, Abu Burda Abu Burda moom mooy di di di di Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne euh, moom mooy maamu Burayd bi ndax Burayd doomu Abdullah la Abu Abdullah mooy doomi Abu Burdata bi ne nga Abu Burdata bi radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah wa radiya anhu moom mi ngi génn àdduna 103e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 104 am na ñu ne 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu am na ci Euh, musnadam mooy 163 hadis yoo xamante ne 49 yi ñoom ñi ngi muttafaqun alayhi la ñeent yi la imam al-Bukhari wéetoo imam Muslim wéetoo fukki hadis ak juróom ci hadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an nekk waaye lan tuub juróom-ñaar dugg ñëw ñëw boobu fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom-ñaareel ak ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk xaybar maanaam ci xare xaybar la woon maanaam bi ñu jóg jugi xaybar ñoom ci lañ yegg euh, ci la euh, lañ gañe xaybar ci la ñoom Jaafar Eh, radiyallahu ta'ala yegg si tamit maanaam eh, dégg nga ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dégg kon lool moom moo xam mu ne qaala nee na moom sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na kunna kuntu nekkoon na ana man wa ashaabi ak sama ànd allazina allazina yi nga xamante ne qadimu dañoo dëgmaloon maa ngi ànd ak man fi safinati ci gaal ga maanaam mooy ok eh, mooy mooy mooy ñu jóge woon Yaman nee na nuzulan wàcc fii baqi'i bathaan dégg nga ci euh, xor xor yi nga xamante ne moom mooy euh, bu euh, bathaan dégg nga bi ñu yegsee mu ne woon nabi fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil madinati ma nga madinatu munawwara ala saakina afdalu salatu wassalam fa kaana mu nekk yatanaawabu di di di di awoonteeg annabi ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam ngir maam di aar inde inda salaatul ishaa'i ca foofu julli géega comme ni nga ko waxee kulla laylatin ci guddi gu jot nafarum ak kuréel minhum ci ñoom ñoom ñoo doon aar ñoo doon ñoo doon relever ñoo doon relever garde gi fa waafaqnaa ñu daal di dëppoo nag ak ñu daal di dëppoo ci taseeg annabi yenente bi sallallahu alayhi alayhi salaam ah ana man wa ashaabi ak sama àndandoo ya mm-hmm. wala hoote fekk nekk ñeeloon na ko baax bu suxli lenn ci soxla yi min baax fii baax bi am rii ci lenn ci ay mbirum mi mm-hmm. fa aatama mu yéexi nag bi salaat yi ci julli bi eh, maanaam mooy kon fekk yeneen bi sallallahu alayhi amoon ay soxla yu mu yu amee woon ba tax julli gi yéex mm-hmm. dégg nga xattaa mbete ibhaara mu daal di wéy allay lu guddi gi maanaam lu bëri ci guddi gi wéy maanaam ibhaara moom mooy mu daal di xaaj maanaam guddi gi xaaj lu bari ci guddi gi wéy ndax dafa xaaj maanaam lii euh, summa topp xaraja mu génn am nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jullee bihim ci ñoom lool day tegtale day dëgëral li ñu wax ne mazhab bi gën a dëgër mooy génn wàllu guddi gi ndax dafa ne xaaj na guddi gi xaaj na ci la yenente bi sallallahu alayhi wa ñëw di julli kon loolu day tegtale ne julli ko waaye xanaa fi rahmatullah mën nañ koo jëfandikoo ne comme xaajoon na ba noppi bi mu génnee julli li muy tegtale mooy waxtu wi kon benn la maanaam mooy ba fajar la dégg nga waaye Shafi'i rahmatullahi alayhi mën nañ koo jëfandikoo ne ci waxtu jawaab boobu noonu ma'al karaha ma nga fa waaye loolu boobaa day daal di supposé ne yeneen bi sa xam da koo def noonu fekk ne euh, les ak aajo moo ko yóbbee dégg nga maanaam kon ku nekk da koy jëfandikoo ngir moom waaye daal li mën a wax daal mooy ne li muy tegtale daal ci anam gu leer mooy ne genn wàllu guddi gi moom mhm. foofu moom la muxtaaru gee yam mhm. te sax d'ailleurs loolu moom moo yanu maanaam xattaa buñ ko xoolee tey euh, am na ci yenn jamono yi yoo xamante ne dañ koy maanaam muxtaaru gee boo ko defee ci ceer bi ceeru guddi gi day fekk gee ta sax mhm. ah, day fekk gee sax jotagul kon maanaam nga def ko digg bi moo yanu maanaam nga ah, dégg nga maanaam moo tax mu ne fa salla mu daal di jullee bihim ci ñoom fa lamma ba nga xamante ne qada noppi na salaatahu jullim qaala mu wax li man ñeel ñi nga xam ne xadarahu ñoo ko teewee ala rislikum ndànku leen maanaam mooy toog leen fi ngeen toog def leen ndànk nañu taxaw xaar leen abshiru bég leen ndax inna liweer wér boor mooy min ni'matillahi bokk na ci xiiwal yàlla yi alaykum ci yéen annahu naka moom mooy li wér boor mooy laysa amul ahadun kenn min an-nas ñu yusalli kuy julli bi la waxtu xayrukum ku dul yéen loolu day tegtalee ngëneel gi maanaam mooy li ñu waxoon sànq rek mm-hmm. li tax surrax yi am problème ci lan moo tax imaam al-Bukhari indi ko fii mm-hmm. la mais ne ne loolu la yeneen si saa doon wane ne julli gee ngeen julli ko heure bi moo gën maanaam mooy waxtu gee dafa am waxtu yi nga xamante ne euh, loolu day tegtale ne waxtu bi gën ci gee du début waxtu bi mm-hmm. waaye waxtu wi gën ci gee mooy jeexitalu waxtu bi maanaam ci digg diggu guddi gi wala boog lu guddi gi gën di dem feek yaa ngi ci muxtaar bi mhm. loolu mooy tegte loolu lay tegtale et que ngëneelu waxtu gee googu foofu la nekk imam al-Bukhari di mettre en évidence mbir moomu te moo tax mu wane ne te loolu kenn du ko kenn du taxaw di julli heure boobu lu dul gaa yi nga xam ne ñoom ñooy ñu farlu ni mhm. sinon voilà ndax nga boole julli yéex a julli gee mhm. ba pare jóg julli fajar loolu foog nga bokk ci ñu farlu ni te loolu ngëneel bu rëy rëy moom lay wax nii ne euh, aw wala bo qaala nee na ma salla julliwul haadihi saatu bi la waxtu ahadun kenn ghayrukum ku dul yéen laa yadri nee na xamatul ayyal kalimatayni ban ci ñaari wax ni qaala la wax qaala abu musa nee na sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala ne farajaana moo tax ñu dellu fa farih na ñu bég bi ma ci li nga xamante ne ci sababu li nga xam ne sami'na dégg nañ ko min rasulillahi ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wone ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom la nit ki amee ci waxtu ci julli gi muy julli gee ci waxtu woowaat loolu tamit day wane ngëneel gu mag gi nga xamante ne euh, moom la waxtu géewee amee waaye nit ki tamit di jaamu yàlla ci guddi gi ngir ne lu tax ngir ne gée mooy waxtu wi nga xam ne dafa nekk ci diggu guddi gi maanaam yeneen loolu loolu tamit lay wax lay leeral fii maanaam gée dafa bokk ci ngëneelu gée mooy le fait que moom rek mooy waxtu wi nekk ci diggu guddi mm-hmm. amul beneen waxtu julli bu nekk ci digg guddi gi fajar gi suba teel gi la hmm. euh, yeneen waxtu yi ku nekk xam na fi mu ne hmm. timis bu jant bi day doog a sola gée rek ka nekk ci digg guddi gi hmm. te loolu noonu lay li muy leeral euh, te te guddi buñ ko xoolee ngëneel yu màgg yi ci nekk bokk na ci mooy loola tax sax rañaan gi am guddi euh, rañaan gi am guddi te guddi ci la diyaale soppi yi maanaam nit ki di diyaale borom subhaanahu wa yàlla borom subhaanahu wa ta'aala wax di wax di wax moom ba pare ne ko julli wax lii nii dama koo teg ci yow gàllankoor mu nekk farata ci yow ngay ngay diiraale ak man ci waxtu yi loolu gëneel gu rëy rëy la boo xamante ne gee am na ko loolu xaqiiqatan ngir mën nañoo tënk rek ne gëneelu gee googu loolu la imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'aala doon <coughs> leeral boobu hadith bi imaam al-Bukhari rek la ko indi.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 waaw masalan li ma kii fadila yi fadila masa ah daanu lay gis. voilà. léegi pour yu muy commencé mooy. mooy buy doog a def rek. waaw moom mooy mooy bu ñu kii traçé wu si waaw bu mooy dem ba ceer. waaw ci jawaaz bi la qaraara. ceer ceer wala digg wala waa jawaaz bi la karaaha waaw moo dem ba fajarul awwal bi. après ma'a ah. moom boo xam sànq de mooy dem ba fajarul saadiq jawaaz ma'a karaaha. déedéet. fajar bi. fajarul bi. waaw kaazib non mooy fajarul kaazib. waaw waaw waaw maanaam saraaxa waaw la wax nga dëgg waaw. xurma bi kon mooy mooy fan. mooy buñ toogee ba nga xamante ne mënoo cee julli lu dul waxtu bi maanaam matatul. matatul waaw du ponctuel loolu wax nañ ko léegi mhm. ah, fadila moo am mooy buy doo ixtiyaar bi mooy ci ceer bi bila karaha mooy mooy jawaaz bila karaha mooy dem ci fardu awwal bi voilà loolu waaw loolu mooy darul mooy non donc soustraire c'est-à-dire que ceeru guddi gi <coughs> tey par exemple suñ ne euh, jant bi mi ngi soo vingt heures quarante vingt heures cinquante d'accord wala wala wala bu ñu xoolee par exemple vingt une heures pour pour pour pour mu gën a yomb pour mu gën a yomb quoi laalu di maanaam bu dee vingt une heures lay sox ñu ne euh, et fajar gi mi ngi xaar euh, cinq heures et demie hein euh, bu boobaa dañuy xool nombre d'heures yi nekk ci diggante bi te moom mooy cinq heures et demie la jël ñu yokk ci li dox ci diggante minuit ak vingt une heures te moom mooy trois heures de temps muy huit heures et demie waaw dañuy jël nombre d'heures yi non loolu tax mënta ne maanaam nombre d'heures yi daal ci gàttal diggante vingt une heures ba cinq heures et demie ñaata heure ñoo fa ne ñu gis ne huit heures de temps huit heures et demie moo fa ne wala nañ nañ ko def six heures moo gën a yomb mu gën a yomb ñu ne neuf heures de temps moo fa ne vingt et une heures ba six heures neuf heures de temps la léegi neuf heures yooyu la xaaj def ko ñetti xaaj <coughs> buñ ko defee ñetti xaaj bu ne trois heures la ceeru guddi gi mooy boo jëlee vingt et une heures nga yokk ci trois heures ci mooy minuit foofu mooy ceeru guddi voilà voilà mais léegi après le calcul est fait rek loolu même maanaam bi la rek nombre d'heures divisé par trois li ngay retrouver nga yokk ko ci heure timis bi voilà <laughs> loolu loolu la voilà allah ta'ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi